أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 wa ahli tariqati al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ba tey ci kitaabul ilm ci saxiixu bu al imaam euh, amiirul mu'miniina fil xadiisi abu abdullah muhammad ibn isma'il al buxaari alayhi ridwaanu wa rahmatul baari mu ne gisoon nañu ci suñu jotaay bi weesu fi nga xam ne foofu la doon waxee naan baabu man su'ila ilman wa huwa mustaghilun fi hadithihi fa atamma al hadith thumma ajaba as-sa'il maanaam buntu ñi nga xam ki nga xamante ne dañ koo laaj xam-xam fekk mu soxla woo woon nekkoon di yittewoo ci ab hadith bu muy jàngale wala boobu mu doon waxtaan ci wàllu diine waaye mu matal li nga xamante ne moom la doon wax ba noppi dooga tontu laaj bi gisoon nañ ci xadis sayyidina Abu Hurayrata bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne mi ngi doon nettali ne dafa am benn waaye boo xam ne dafa ñëwoon ci seen jotaay ñu fekk ñoom ñu nekk ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon jàngale waaye mu am mu am benn euh, waaye bu ñëw ne ko kañ la yawmal xiyaamati di ñëw maanaam wala boog kañ la adduna di tukki loolu gisoon nañ ci ne maanaam euh, dafa nekk loo xam ne laaj la buy ñëw lu baree bari maanaam naan yawmal xiyaamati kañ la kañ la adduna bi di tukki et cetera ba nga xamante ne euh, yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam mujjoon naa tëj bunt boobu ci wax rek ne euh, maanaam comme ni nga xam ne noonu la nekkee woon ci hadith sayyidina Jibril bi alayhi alayhi salaatu wa salaam naka noonu gisoon nañu euh, ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu noppee la koy doog a tontu waaye ba mu koy tontu daf ni rek. Euh, def ko tontoo ci ay màndarga yoo xamante ne su ñëwee mu ne kon fantabari saa na nga nigandiku ne kon waxtu waa ngi ñëw maanaam waxtu wi nga xamante ne ci la àdduna tukki mi ngi ñëw te bu boobaa mu daal di leeral foofu ne maanaam nga xamante ne boobu loolu la tontu waaye ci yeneeni laaj yuñ ko ko laaj leneen la tontu maanaam mu joxe yeneeni saa ndax bu ñu gisee ne mandarga bi nga xamante ne moom la joxe fii bokkut teg mandarga bi nga xam ne moom la joxe ci xadiis naa Jibril bi alayhi salaatu wassalaam kon moom loolu moom mooy wane nii maanaam du nekkut woon maanaam du ne dafay tontu ci laaj bi ci boppam waaye dafay tontu ci li nga xam ne moom moo takkoo ak laaj bi léegi kon euh, gisoon nañ ci buntu bi nga xam ne moom la wax ne euh, maanaam baabu man rafa'a sawtahu bil ilm maanaam buntu ki nga xamante ne moom moo yëkkati kàddoom maanaam baatam ci xam-xam maanaam ngir waxe xam-xam ngir jàngale loolu tamit gisoon nañ ci xadis sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As bi radiyallahu taala anhuma mi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax sahaaba yi maanaam mooy xadis boobu nga xam ne dafa ne leen waylun lil aqabi min an naar ñaar ñaari yoon wala ñetti yoon loolu am na luñ jotoon a gis ci jàngale yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci xadis boobu inchaa allahu taala ci yeneeni bërëb yi nga xamante ne moom la ko al imam al Bukhari indi muy yeneen ñaari bërëb insha allahu taala danañu yeggale li nga xamante ne moom moo ci nekk ci ay njàngale ginnaaw ba gis nañu baabu qawlil muhaddis haddathana wa akhbarana wa anba'ana maanaam xadis maanaam muhaddis bi suy wax haddathana wala boog akhbarana wala boog anba'ana wuute yi nga xamante ne moom la ci boroom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim waaye waxoon na li nga xam ne moom mooy mazhabu imam al imam al Bukhari rahimahullahu taala mooy ne ñoom loolu yëpp benn la te mu daal ci indi ay wax yoo xamante ne dafa jóge ci salafu saalih radiyallahu taala anhum ñenn ñi di saxaaba yi yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ci def di ay ta taabii wala boog taabii taabii maanaam nga xamante ne ñoom gis na wa indi na seen ay wax ñuy leeral ci buntu boobu maanaam ñi nga xamante ne ñoom la indi seen wax yëpp nag buñ ko xoolee mooy ñi nga xamante ne dañoo jëm ci di dëggal li nga xamante ne moom mooy mazhabam maanaam moom mooy gis-gisam ci masala bi waaye loolu gisoon nañ ni li ëpp ci li borom xam-xam yi di wax rahmatullah alayhim ci boobu le bunt moom mooy ne wuutale nañ ko waaye wuutale googu terewul ne maanaam ku wax lee itam du ñu la ŋàññe ngir ne maanaam ku def ku wax ne ku ku leen yamale itam du ñu la ŋàññe ngir ne am na ci ñu bari ci ñoom ñoo xamante ne noonu lañ ko jàppee naka noonu diñu bu ñu waxul bu ñu deful teqantal diggante xaddasana ak axbarana ak ambarana itam wala boog bu ñu ko defee teqantal nit ki mën naa wax masalan buy wax au lieu bu dee bu fekkente ne dafay riwaaya ci ijaaza au lieu mu ne xaddasanaa euh, daa di cay yem waaye mu ne xaddasanaa ijaazatan wala boog xaddasanaa munaawalatan wala yu mel noonu après nag kataba ilayya am na kataba ilaynaa et cetera yooyu yëpp tamit am nañu maanaam bu fekkente ne ci mbind la wala boog aw aw wala boog aw saani yu mel noonu ak yooyu ak ak baat yoo xam ne yu mel noonu bu fekkente ne wax fi yala wala boog wajattu bi xatti fulaan kaala et cetera te loolu bu ñu ko xoolee ci euh, euh, xadiisu euh, bi nekk ci saxiix ci musnad imam ahmad rahimahullahu taala rawatina ci ziyaadaatu musnad yi nga xamante ne abdullah ibn ahmad ibn hanbal do maanaam mi nga xam ne moom moo solo musnad bi rahmatullahi alayhima da ngay gis muy indi xeetu baat yooyu maanaam wajatu bi xatti abi qaala nangam haddathana fulaan maanaam yooyu tamit dënk ko ci gis nga gis ne daf daj naa ko ci d'ailleurs am na sax benn xadis bu nekk ci saxiixu imaamu muslim boo xamante ne am na ci biir wajatu maanaam fekk naa ci nangam maanaam fekk naa ci nangam ak maanaam teq am na tamit ay leeral yoo xamante ne amoon na ko ci turuqu xamul yi maanaam yoon yi nga xam ne moom la ñuy jaar ngir mën a jël xam mm-hmm. ak it li nga xamante ne moom mooy euh, euh, baat yi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ngir mën koo jottali mm-hmm. loolu tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mm-hmm. gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom lay wax ci jaloore yi euh, an-nakhla maanaam tàndarma ak garab ga gisoon nañ maanaam ci masala boobu insha allahu taala daañ ci gën a daañ ko a gisaat ak tamit naka noonu gisoon nañ ci baabu tarxil imaamil masalata ala ashaabihi li yaxtabira ma indahum min al ilmi buntu bi nga xamante ne mooy leeral ne imaam bi léeg-léeg maanaam wala boroom xam-xam bi wala njiit bi léeg-léeg mën nay cax euh, nit ñi di laaj ay masala ngir mën a xam ana lan mooy la nekk fa ñoom ci xeeti xam-xam mm-hmm. naka noonu gisoon nañ ci ba tey hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi ñu la wax léegi ne inshaa allahu taala daan ci ñëwaat ci gën a indi ay xeeti leeral ci hadith euh, boobu ak ci bunt boobu mm-hmm. naka noonu gis nañu baabu ma jaa fil ilmi Eh, wa ta qawlihi ta'ala rabbi zidni ilman te ñu waxoon na tamit ak ndollent la naka noonu baabul qiraa'atu wal ardu ala al muhaddis maanaam gisoon nañ buntu bi nga xam ne moom mooy leeral am njàng ak gaaral gi nga xam ne moom la ñuy gaaral boroom xam-xamu xadiis bi wax nañ ci indi woon nañ ci li nga xam ne moom la ci al imaam al Buxaari rahimahullahu taala indi ci ay kaddu ci di leeral waxu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jiitu ci ay borom xam-xam yu màgg naka noonu ne xadis bi nga xam ne moom mooy xadis sayyidina Dimaam ibn Sa'laba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom moo bokkoon ci banu Sa'd banu Sa'd ibn Bakr ñoom moom la doon wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ko ndax yàlla moom moola la digal ci ñu julli juróomi julli yi maanaam ak yu noonu nga xamante ne ak mboolem yi nga xamante ne moom mooy waxu ñi ko jiitu woon te mu ñu leeral ci ñuy wax ci lu wax jooju te ñu bokk di dëppoo ci ne xiraa bi nga xamante ne maanaam jàng bi ñuy jàng ci kanamu borom xam-xam bi muy déglu ba noppi bu pare bu bu noppee mu daal di saxal wax jooja moom ak ñu jàngoon moom ci boppam mu jàngoon ko benn la waaye loolu insha allah loolu tamit gisoon nañ ko te gisoon nañ ci ay leeral ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna ñu gis ci tamit xadis boobu nga xamante ne moom mooy xadisu Dimaam ibn Salabata radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu moo ko solo inshaa Allah comme xadis boobu benn yoon bii dong dong dong la ñëw ci Sahih bi dañuy yeggale xeetu njàngat li nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk ndax amul feneen fu mu ñëw ci Sahih bi euh, bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy jàngee ci suñu xadis bii moom mooy ne ah, maanaam ci riwaaya bi nga xamante ne moom la ni maanaam ñoom bi ñu toogee ci jàkka ji eh, dimaam ibn Salaba bi mu ñëwee dafa daal di eh, maanaam ci jàkka ji ci la yeew gëléemam loolu dañ cey jàngee ne ndekete mën nañu ji indi loo lépp loo xamante ne dañuy lekk yàppam maanaam mën nañ koo indi ci biir jàkka ji loolu du nekk loo xamante ne lu lu ñu tere la waaye nag ci pas ci biir jàkka ji comme niñ ko tabaxee nii waaye maanaam liñ ci namm moom mooy ci jàkka ji fi nga xamante ne euh, tabaxuñ ko moom mooy euh, léeg-léeg jàkka ji nekk ni mu am néeg ñu amul luñ ko wërale waaye téerewul na ndax ne jumaa bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom jamonoom amutoon ay ay nekkuloon lu ñu peron ba pare amul woon ay basang ak yooyu yëpp amu ci woon maanaam suufas kese la woon kon tamit bu boobaa dañuy sàmmonte tamit ak dañuy sàmmonte tamit ak maanaa boobu beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ciy jànge moom mooy ne lépp ndekete kon gëléem ay maanaam ji dem àllam ak ay tuur ndoxam nekkul loo xamante ne sobe la ndax su fekkonte ne sobe la kon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dina ne ko ah saa génneel sa ja sa gi nag dégg nga ndax moom daf nii day day dafay dafay sobeel bërëb bi waaye gannaaw ba ñu xamee ne loolu kon maanaam loolu dañ ko ci xamee ne ndekete du bu boobaa tamit ñu daan ciy dugal lépp xamante ne comme ni nga xam ne noonu la nekkee euh, mazhabu maliki yi ak xanaabilay euh, rahmatullah alayhim ci ne lépp loo xamante ne dañuy lekk du lekk yàppam maanaam lépp loo xamante ne dañuy dañuy lekk yàppam rek ay tuur ndoxam ak ay euh, dem àllam bu boobaa ñoom du ñu sobe bu boobaa tamit loolu du koy dëgëral beneen mbir bi nga xamante ne moom la ñuy jàngee ci suñu xadis bi moom mooy ne yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ni nga xamante ne noonu la yaatoo woon te it noonu la nekk woon koo xamante ne dafa simple ndax dañ koo fekk mu daal di wiiru mu daal di suunu maanaam mu wiiru ndax suunu ñaari maanaa la am maanaam day am maanaawu wiiru fenn day am maanaawu itam comme toog toogaayal woo xamante ne dafa comme comme ni maanaam euh, nekk toogaay boo xamante ne da ngay farankulaay voilà maanaam mais daal dafa toog toogin woo xamante ne dafa simple maanaam te noonu la meloon ci biir ñi nga xam ne ñoom la doon àndal ba beneen bi ci des moom mooy ne ñu ko daan gis dafa simple ba nga xam ne duñ ko daan gis ñu ko ràññee ci biir saxaaba yi radiyallahu taala anhum beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ci jàngee moom mooy ne euh, moom moom mooy ne euh, li nga xamante ne moom mooy yen mooy euh, ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam am ndax am na yeneen yoo xam ne jàng nañ ko ba noppi na ci li nga xam ne moom lañ ci jàngatagul woon mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko yónni ci mboolem nit ñi ndax li nga xamante ne moom la ko wax ne ndax bi ko laaje daf ni ko a billahi daf ni ko an an anshuduka bil anshuduka billah daf daf ni euh, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka allahu arsalaka ila nnaasi kullihim maanaam maa ngi lay laaj ci sa di giñ loolu ci sa boroom ak boroom ki ñi nga xam ne ñoo jiitu ndax yàlla moom mooy ci la yónni ci mbooleem nit ñi maanaam ñu xam ne kon risaala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dem ci mbooleem nit ñi arab yi ak ñi dul arab kon bu boobaa loolu day dàq maa wax ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne l'islam moom diine arab la beneen bi ci des moom mooy euh, li nga xamante ne moom la euh, moom lay jàngale fii maanaam te yemul ci nit ñi kese waaye nit ñi ak jinne yi ñëpp ci lañ ko yónnee moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam beneen mbir bi ñuy jàngee tamit ci loolu ba tey moom mooy ne ndekete mën nañoo wax loo maanaam waat loo nit ci loo xamante ne dafa am solo maanaam ne ko maa lay waat loo ci yàlla ndax nangam dëgg la waaye mbir moom dafay fekk mu am solo waaye di waat rek bëriw waat loolu nag nekkul loo xamante ne lu gën la beneen bi ci des bi nga xamante ne euh, moom moom moom lañ ci jàngee moom mooy ne euh, mooy mooy mooy mooy comme li nga xamante ne moom lañ waxoon ci wàllu sarax yi ak euh, ci wàllu azaka yi ak ci wàllu julli yi yooyu jàng nañ ko ci ba noppi walillahi alhamdu wal minna beneen bi ci des moom mooy ne kon munawala maanaam moom mooy ne xabaare Euh, li nga xamante ne moom moo tax mu indi ko mu indi ko fii nii euh, maanaam moom mooy jàng bi nga xam ne mooy qiraatu ala ndax moom moo ko doon wax ndax ndax yàlla moo la digal nangam mu naan waaw waaye ba mu demee ba muy xabaare dafa ne rek yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee nangam beneen bi ci des moom mooy ne boo bokk na ci tegginu ki nga xamante ne moom mooy sàkku xam-xam moom mooy muy jottali li nga xamante ne moom la jàng ndax ba mu ko waxee loolu daf ni ko man. Euh, may man ana rasulu man waraa wara'i xaw mi man maay yenent ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk sama ginnaaw ci sama xeet maanaam nga xamante ne kon képp kenn ci ñun yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa taxaw taxawaayu nekk yenent bi sallallahu alayhi wa waaye képp kenn ci ñun am na ruur bi nga xamante ne moom la war a doxal ginnaaw bi nga xamante ne jàng na ba noppi loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne dañ ko ci dañ ko ci war a jàng insha allahu taala euh, Euh, euh, insha allah kon ñu euh, jàll ci li nga xamante ne moom mooy buntu bi nga xam ne moom moo ci tegu mooy baabu ma yuzkaru fil munawalati wa kitaabi ahli al-ilmi bil ilmi ila al buldaan mu ne baabu ma buntu li nga xamante ne yuzkaru ñu ngi koy tudd fil munawalati ci jo jottali maanaam wala mooy ma yor téere comme niñ ko waxe wante suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mooy tey masalan ma daa di jël téere daan ne lii maako ko bind jàng naa ko wala boog moom laa jàngee ci sama sëriñ yi maanaam toxal naa ko yow jox naa la ko bu ko defee bu ma la ko joxee ne la lépp lu nekk ci téere bi mën nga koo jàngale ci sama tur maanaam wala boog mën nga koo jàngale ci sama waa ci sama tur bu ko defee yow da nga naan man maa la wax man maa la nettali nangam bu boobaa da nga koy xabaar bu boobaa li nga xam ne moom la li ëpp ci boroom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim mooy dañuy jëfandikoo baabu am ba ana waaye nag mënef naa wax xaddasanaa munaawalatan wala xaddasanii munaawalatan loolu moom moo gën waaye tamit bu dee mazhabu imam al-Bukhari rahimahullah ak ñi nga xam ne ñooñu la tudd maanaam am ba ani ak bu foofu nga ni am ba xaddasani xaddasani wala xaddasanaa ak am ba ana benn la ak axbarana euh, benn la ci bunt boobu Euh, léegi mu ne kon wa qaala ak mu ne kon buntu bi bi nga xam ne moom la ñuy wax ci loolu wa kitaabi ak bindu ahlil ilmi borom xam-xam yi bil ilmi ci xam-xam maanaam di bind xam-xam di bind seen ay téere ah di di ko di ko di ko di ko wala boog ñuy bind ay leetar ilal bul daan ñu jëm ci dëkk yi wala boog ñu bind ay téere yoo xam ne dañ koy tas ci dëkk bi daal di koy joxe daal di masalan tey ma bind benn téere daal di jox kenn benn copie bu dëkk na ci beneen dëkk yónnee ko ko ne ko boo demee boo mën nga sama téere bii moom laa dajale li nga xam ne moom laa jàngee ci sëriñ diw wala moom laa tasal dama cee dajale ay xam-xam wala boog dama cee dajale ay li nga xamante ne moom mooy ay xeeti Euh, loo xam ne man ci sama bopp maa ko soloo ci sama sëriñ yi wala yu mel noonu bu ko defee yow nga jël ko nga nettalee ko ci sama tur bu boobaa da koy daal di mën a jël daal di wax de diw sangam moo ñu nettali moo ñu wax wala boog nga mën koo toxal ba pare toxal boobu day daal di wér loolu lay wax nii waqaala mu ne wax na anas mooy sayyidna anas ibnu malik radiyallahu taala anhu mu ne nasaxa usman euh, nasaxa mooy toxal na maanaam toxal dans ci sens copie copier maanaam mooy ndax moo tax nusxa muy copie maanaam mooy lu ñu toxal voilà xam nga nasaxa mooy lu ñu abrogé aussi mooy abrogé parce que bu fekkente ne damay copier dara dama koy toxalee fii jël ko yóbbu ko fee maanaam loolu moom moo tax nasaxa mel noonu donte day def ba tey ci fii mu nekk maanaam mo loolu moom moo tax nasaxa ñu mu nekk loolu maanaam kon mu ne nasaxa Usmaan Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu al-masaahif mooy kaamil yi mooy mooy masaahif mooy plurielu mushaf boobaa fa mu daal di yónnee bi haa ci moom ilal afaq ci gox yi mu ne loolu loolu firnde la le fait que Seydina Ousmane radiyallahu taala anhu jël benn copie kese ci alquran maanaam dajale ci parce que bi mu génnee àdduna loolu gisoon nañ ko ci ulumul quran yi maanaam bi nga xamante ne moom la moom la yenente bi sallallahu alayhi bi mu fi nekkee alquran daanuñ ko dund dañ ko daan bind ci ay deru ay der lañ ko daan bind ak ay ay ay ay datti garab ak yu mel noonu ak ay euh, ci ay yax ak yu mel noonu waaye bi nga xamante ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi jógee ñu dajale alquran nit ñi ñëw tari ko ak nañ ko mokkale ñu dajale ko bind ko booba Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu moo ko njëkk a def waaye loolu daf koo def gannaaw ba nga xam ne xare am na waaye ba mu ca noppee euh, ñu jël kaamil ba ñu yoroon nga xam ne ci lañu dëppoo ñu dem jox bi mu bi fi Seydina Omar euh, euh, radiyallahu ta'ala anhu nekkee moo ko yoroon waaye dañ koo jox ci ginnaaw bi Sayyidat Hafsa radiyallahu taala anha di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi sayyidina Usman radiyallahu anhu bi mu ñëwee fekk nit ñi commencé wuute ci xeeti njàngeenu alquran yi ci la gis ni urgent na nag léegi ñu dajalewaat ñëpp ñu jàng ci benn xaraf kese ndax loolu yëpp ngir saddu zaria maanaam ngir tëj buntu nit ñi di wuute ci loo xamante ne waruñu cee wuute et que ñu xam ne bii wér na te nii la wàcce ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jànge ko nii mu daal di koy jël nag sukkandikoo ci copie bi Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala dajale woon ba pare ñu bind ko ci làkk bi nga xamante ne moom moo maanaam ñu daal dindi ko ci benn xaraf kese bu boobaa nag ñu daal di koy dajale mu daal di jël copie yi daal di ko yónnee ci gox yi ku nekk mu jox la sa copie maanaam loolu day wane day dëgëral mazhab bi nga xam ne moom mooy ne euh, kon téere bu mu ko jëlee bind ko jox ko kenn maanaam ak bu yónnee ko ko bu boobaa ku ko liiree mën na ne man waa maa ko wax nangam ngir ne li ma bind ak li ma wax benn la mooy mooy masalan bu ma la yónnee SMS nga liir ko mënuñu ne lii waxuma ko parce que li ma wax ak li ma bind benn la voilà loolu moom maanaam loolu moom mooy moom la ci jublu mu ne war a gisoon na ne Abdullah ibn Umar fii nag al imaam al hafiz ibn Hajar rahimahullah dafa ne Abdullah ibn Umar bi mën naa nekk ne Abdullah ibn Umar al Umari la waaye ndax ci kaw loolu ci la ko saraawee ci ci la ko euh, toxalee ci tax taaliqu euh, taxliqu taaliq maanaam waaye ginnaaw bi gis na ne ndekete mën naa nekk ne Abdullah ibn Umar ibn al la radiyallahu ta'ala anhu wala boog mu nekk Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma waaye ndax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala leeralul kan la ci ñoom waaye li gën a nuru mooy ne Abdullah ibn Umar ibn al la radiyallahu ta'ala anhu mu ne moom wa Yahya ibn Sa'id ak Yahya ibn Sa'id moo tax mu jiital ko ci kaw ndax bu doon ne Abdullah ibn Omar al-Omari la maanaam du ko jiital ci kaw Yahya ibn Sa'id ba pare mu daal di ne wax wa Malik daal di indi Malik ndax Yahya ibn Sa'id al-Ansari sëriñ la ci imaamu Malik donte léeg-léeg mu soloo ci imaamu Malik loolu la ñuy wax riwaayatul akaabir anil asaaxir maanaam léeg-léeg mag solo ci ci ku gën a nekk ndaw waaye moom sëriñam la sëriñu imaamu Malik la rahmatullah maanaam kon fii nga gis ne. Euh, buy nettali wax jii day day euh, maanaam ordre bi mu teg moo lay wan ne la jubluwu ci Abdullah ibn Umar al-Umari ndax kooku moo gën a ndaw non seulement ci màggaay waaye ci ay atit moo gën a ndaw Yahya ibn Sa'id al-Ansari yi mm-hmm. maanaam kon bu boobaa dañuy xam ne amaan na ki ñu ci jublu mooy Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala beneen bi ci def bii tax ñu war a mën a jàpp ne moom la mooy ay madani yu na lañ mm-hmm. maanaam ñoom ñëpp ay madani yu na lañ bu boobaa ñu gis ne kon lu amaan na lool moom mooy li gën a wér insha allahu taala ne sayyidina abdullah ibnu umar ibnu al-khattab radiyallahu anhu wa yahya ibnu sa'id moom mooy al ansari wa malik moom mooy ibnu anas moom dafa gis ne zalika loolu ja gisoon ne zalika lii loola jaizan lu wér la lu lu lu lu mën lu mën a nekk la lu jàppandi la maanaam lu dagan la mu ne wax tajja la yoona tamit layena baabu lenn ci ahlul xijaab yi ñi nga xam ne ñoo dëkk ca Hijaz nag moom mooy péninsule arabique bi maanaam am na lenn ñoo xamante ne ñu ko dëkk la fil munawar maanaam te ñooñu ki muy wax ni mooy sëriñam al-Humaydi rahimahullah maanaam euh, xam nga ko mm-hmm. ah al-Humaydi Abdullah ibn Zubayr naam rahimahullah kooku moom moo moom moo wax ni fil munawala ci munawala bi xadis yi moo layee ci xadisu annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xaysu ba nga xamante ne kataba bind na maanaam dafa yónnee leetar li dafa bind bokk li amiri ñeel euh, ami euh, ki nga xam ne moom mooy jiite sariya bi te moom mooy Abdullah ibn Jahsh moom la ci jublu woon mooy sariya kitaaban ab ab ab leetar ab téere maanaam téere bi maanaam liñ ci nam mooy bataaxal kitaaban ab bataaxal waqaala ba pare mu ne ko laa taqra'hu bul jàng bataaxal bi xatta mbéta tabluga nga daal di jote makaana kaza wa kaza bërëb sàngam ak sàngam te moom mooy waadu nax la waadu nax la bërëb la bu siiw te moom mooy bokk na ci sariya bi fi mu nekkoon beneen bi ci des moom mooy euh, euh, bërëb bi nga xamante ne foofu la ko jinne yi doon dégloo bi muy jugee Taif waaye mu ne euh, fa lamma ba nga xamante ne balaga jote na zalikal makaan boobu la bërëb qara'ahu daf koo jàng ala naafiti nit ñi maanaam bu boobu wa axbarahum mu xabaare leen bi amri nabi yi ci ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te ba mu lan la la wax mu ne laa tuk wala laa tukrihanna ahadan loolu la loolu la ci bindoon maanaam bul forcer kenn ndax daf leen a yónni woon moom fukk lañu woon ak ñaar moom la yónni woon ba ñu demee euh, ba mu ne liirée ne ah ñoom dañoo war a dem ndax sariya la leen yónni sariya waxoon nañ lii nga xam ne moo ko wutale ghazwa ghazwa mooy saa yu yeneen bi sa alayhi wasallam bokkee ci xeex bi sariya mooy su fekkente ne dañoo yónni kenn rek te bokkul ci xeex bi nga xam ne bii mooy bi njëkk yónni mooy ñaareelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, kon euh, loolu moom mooy li nga xamante ne maanaam moom la ci al-Humaydi rahimahullahu taala moom la laye waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwul xadis bi indiwu ko indiw indi indiwu ko euh, waaye ñëw na ci ñaari yoon boo xamante ne mursala mooy ci riwaaya imam ibn Ishaq ci Maghazi yi mu jële ko Yazid ci ibn Ruman Euh, ak abul yamaan ci nusxa mu ci nusxa bi nga xam ne moom la jëlee ci Shuayb bu boo leen seetloo ci Sahih bi léeg-léeg nga gis imaam al-Bukhari rahimahullah daan na qaala haddasanaa abu abul yamaan qaala haddasanaa Shuayb bu yéen a ko seetlu bëri nañ luñ ci romb luñ ko romb bu yooyu ab nusxa la maanaam benn copie la boo xam ne ci même càllale googu la ñëwee an az-Zuhri ñu jëlee ko ci imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi voilà maanaam lii mu ñu jëlee mu ne an maanaam ci ñaari ñoom kon imaam Ishaq imam ibnu ishaq mooy muhammad ibnu ishaq mel na borom maghazi yi moom ak kon eh, abul eh, moom ak eh, maanaam moom moo ko jëlee ci yazid ibnu ruumaan waaye abul yamaan ba mu ko jëlee ci shuayb moom moo ko jëlee ci zuhri ñoom ñaar ñoom ñoo ko jëlee ci urwa ibnu zubayr ñoom ñaar maanaam maanaam moom mooy yazid ibnu ruumaan ak imam az-zuhri rahmatullahi alayhi ñoom ñoo ko jëlee ci Urwata ibn Zubair ñu nettali nettali googu ñaareelu nettali gi nag moom jokkaloo na ak tabarani soloo na ko ci xadiisu euh, Jundub al-Bajali ci isnaad boo xam ne xasan na waaye am na yeneen shawaahid yoo xam ne bu sayyidina Abdullah ibn Abbas la et cetera radiyallahu ta'ala anhu ala kulli xaalin bu ñu boolee lii yëpp bu ñu boolee càllale yi nga xam ne ñoom ñoo indi wax ji yëpp dañuy gis ne xaj càllale yoo xam te ne day tax affaire bi wér dañuy gis ne lu wér la Euh, moo tax sariya bii la yenent bi sallallahu alayhi wasallam njëkk yónni laataa Badar am moo tax bii mu lii moom moo jiitu euh, Badar mu ne qaala mu daan ñëw bil isnaad mu fi awwal kitaab maanaam kon nga gis ne événement boobu li mu ci sukkandikoo mooy lan mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo bind maanaam dafa wax ñu bind ko biñ ko bindee ñu yóbbu ko ñu jox ko ko ñu ne ko boo demee ba palaat sàngam mooy waa di nax la ci ngay doo a liir mbir mi bu boobaa moo tax ba mu ko liiree am ñaar ñoo xam ne dañoo dem bàyyi fukk ànd ak moom ñu continuer voilà fukki dañoo ànd ak ñoom ñu continuer loolu euh, am na qissa yu bari yu ci jaar aman na dinañ ci ñëw ci kitaabul maghazi insha allahu taala léegi kon mu ne bil isnad maanaam kon boobaa gis nañ lay bi maanaam ni mu évident wee ci ne loolu kon ndekete li ma bind day daal di taxaw taxawaayu maanaam li ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam bind noonu day taxaw taxawaayu li mu ko wax ni ko defal nangam mu ne bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li qaala haddasanaa Ismaa'iil ibn Abdullah te moom mooy Ismaa'iil ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uways moom mooy Ismaa'iil ibn Abi Uways moom lañ ko am ibn Maalik ibn Abi Aamir al-Asbahi mooy Abu Abdullah uh, al-Madani rahimahullahu taala uh, moom uh, doomu seeru maanaam mooy jarbaatu imaamu Maalik la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon du ñaar. moom nag imaamu Malik rahimahullah moom imaam al-Bukhari rahimahullah buy toxalee ci moom te li mu toxalee ci moom jëlewu ko ci Muwatta maanaam daf koy daf koy toxalee ci moom ci leneen li nga xam ne bind na ko ngir ne moom nekkul ku dëgër yenn dëgëraay yi dëgër na nag maanaam mais yëgul niveau wu ñu mag ñi quoi ñoom ay Qutayba ibn Sa'id ñoom al-Humaydi et cetera rahmatullah alayhim Euh, moo tax am na ñoo xamante ne dañoo jàpp ne sax moom dafa da'if waaye ala kulli xaalin maanaam saduq au moins li gën a néew luñ ko mën a wax mooy saduq la mu ne qaala haddathani Ibrahim ibn Sa'd moo tax xadis bi sol soloowu ko ci Muwatta jëlewu ko ci Muwatta waaye amma bu jëlee xadis ci Muwatta loolu moom wér a wér la ngir ne dafa takkoo woon ak imaam Maalik ngir li mu nekk jarbaatam mu ne qaala haddathani Ibrahim ibn Sa'd moom mooy Ibrahim ibn Sa'd ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri rahimahullahu ta'ala ñu koy wax Abu Ishaq mooy dàqantalam almad moom tamit almadani abu ishaq almadani moom mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom tamit gisoon nañ ko an salih te moom mooy salih ibn kaysan moom it gisoon nañ ko almadani mooy abu muhammad mm, mm. dañ koy wax tamit Abul Haaris mu ngi génn àdduna cent trentième ginnaaw gàddaay yi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it gisoon nañ ko lu den du ñaa an Ibn Shihab te moom mooy az-Zuhri rahimahullahu ta'ala an Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud te moom mooy euh, kenn ci fuqaha as yi gisoon nañ ko moom tamit an na ne Abdullah ibn Abdullah ibn Abbas te moom mooy ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd di mbokk yi di ba di euh, di euh, euh, cousin wu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu naan ko al bahr wala bokk xabrul umma mu wax tarjumaanul qur'an moola abul abbas mooy dàqantalam euh, mi ngi génn àdduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam donte am nañu wax leneen ne moom moo awla ala Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma axbaro moo ko xabaare anna rasulullahi naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ba'atha dafa yable dafa yónni bi kitaabatin bi kitaab yi ci ab téereem maanaam ci ab bataaxalam maanaam ci bataaxal rajulan benn waay wa amarahu euh, te mu yoon mu mu digal ko an yadfa'ahu ci mu jox ko ilaa azimil bahrayni ci ki gën ci maanaam azimul bahrayni maanaam ki mu yónni woon mooy dexee Dihyaak ibn Khalifa al-Kalbi euh, radiyallahu ta'ala mu yónni ko ci ki nga xamante ne moom mooy azimul Bahrayn Bahrayn nag ñu ko waxee bokkut ak Bahrayn bi ñu xam tey ndax Bahrayn bi ñu xam tey lu ndaw a ndaw la waaye Bahrayn bu njëkk bi maanaam lu gudd la moom la ñuy wax al ahsa moom maanaam mooy groupe lu réeréer la maanaam dëkk yu bari dañuy duggaale ci biir comme tey rek buñ nee euh, buñ nee buñ nee l'empire du Mali xam nga du Mali kese tey bi ñu xam tey hmm. voilà day daal di duggaale lu bari la. maanaam kon moom lañ ko yónni mu yóbbu fa dafaahu mu daal di koy jañ maanaam mu jox ko azimul bahrayni azimul bahrayni mooy kilifay bahrayni euh, moom moo ko jox ilaa Kisra mu jox ko Kisra euh, wala boog waa ji mu yónni du du du Abdullah ibn Huzafa la radiyallahu ta'ala Abdullah ibn Huzafa as-Sahmi maanaam du du du Dihya Dihya moom la yónni woon ci kan ah Hiraql Abdullah ibn Huzafa la voilà léegi euh, kon euh, kii mu nga xamante ne moom la ko yónni fii moom mooy euh, ci ki mu ko jox moom mooy mooy mooy Azimul Bahrayni moom mooy al-Munzir ibn moom mi ngi ko jox Abrawiz maanaam ki nga xamante moom tey maanaam moom moo tuddoon ci jamono jooju maanaam mooy buuru Kisra ki Abrawiz la mooy Abrawiz ibn Hurmuz ibn Anusharwan maanaam ibnu Hurmuz ibnu Anu Sarwan maanaam Anu Sarwan moom moo génn àdduna kañ juróom-ñetteelu at bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam amee juróom-ñetteelu at ama samaane wa faatul jadd za hanami wa haatimin wa ah, an Anu dul karabi kooku la maanaam kooku moo génn àdduna at booba maanaam kon eh, eh, moom nag Hurmuz Abrawiz moo fekke woon jamono yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye moom ku doy waar la woon ku ku saay saay la woon <laughs> dégg nga moom fa lamma ba nga xamante ne qara'ahu daf koo jàng rek maanaam mazdaqahu daf koo daf ko xotti maanaam daa xotti li nga xamante ne moom mooy téere bi euh, li nga xamante ne nag moom moo nekkoon ci téere bi pourtant xool leen subhaanallah ay kàddu yu woyof la yu yu yu yu yu simple subhaanallah la ko yenente bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko bismillahir rahmanir rahim min muhammadur rasulillahi ila kisra azimu faris salaamun ala man ittaba'a al-huda wa amana billahi wa rasulihi wa shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ad'uka bi di'ayati llahi fa inni ana rasulullahi ila an-nasi kaffa li yunzira man kana hayyan wa yahaqqa al-qawlu ala al-kafirin fa aslim taslam fa in abayta fa inna isma al-majusi alayka maanaam loolu rek la ko wax waa ji xotti affaire bi maanaam dani ko <laughs> dani bismillahi rahmaani rahiim ci turu yàlla bismillahi turu yàlla bi nga xam ne moom lañu tàmbalee rahmaan moom mi nga xam ne moom mooy aju fees deeli ji yërmande arrahimi mooy ki ji yaatu yërmande min muhammadin rasulullah ci ki mu jóge mooy ci sayyidina muhammad rasulullah ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam ila kisra mu jëm ca kisra bi nga xam ne moom mooy azimu faris xam nga fële ila xayfa ila hiraql azimu la fii ila kisra azimul ah, faris mu ne salaamun gis nga jàmm ala man ittaba al huda yàlla nekk ci képp koo xam ne dafa topp njub gi wa amanaw te mu gëm billaahi ci yàlla wa rasulihi ak yenentaam bi sallallahu alayhi wasallam wa shahida te mu seede gëm dëggal lu wóoru an ne ci lii mbir te mbir laa amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg illa allah ku dul buur yàlla wahdahu moom dong la sharika lahu te du amul bokkaale wa an na te it lii mbir tey mbir mooy muhammadan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam abduhu moom jaamam la wa rasuluhu te mooy yenentaam waaye wa ad'uka maa ngi lay woo bi di aayatillaahi ci woote bi yàlla laa lay woo fa nii man ana man nii rasulullahi may ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam naas jëm ci nit ñi kaafatan mbooleen seen li yunzira ngir mu dundal man ngir mu mën a waar man képp koo xam ne kaana nekk na ci dëgg xayyan di kuy dund koo xam ne xolam ma ngi dund waaye waaye xiqa waaye mu yey alqawla waxu maanaam mooy alkadagi alal kaafirina ci kaw yi firi kon nag fa aslim ay waay jébbalul tuubal duggal ci lislaam taslam bu ko defee nga mucc fa in abayta ay soo bañee fa inna li wér boo wër mooy ismal majuusi mooy bakkaaru majuusi ah mooy ñi jaamu tàkk-tàkk yi ay xërëm yi yooyu ñoom la yooyu la ñuy jaamu rawatina tàkk-tàkk yi alayka day daal di war day daal di tegu sa kaw kon nag tuubal mu daal di xool leetar ba xotti ko kon euh, moo tax euh, mu ne mu ne Euh, moo tax euh, euh, gis nga yéeféer yi yemuñu lii dañ ci xamee ni yéeféer yi ñoom ñëpp yemuñu xoolal Hiraql moom bi mu joxee lettre bi ànd ak ni weddi na ànd ak ne gëmu ko ngir ay intérêt waaye màggal na ko te it laataa mu koy laataa muy am benn décision woolu na gaa yi ñu toog mu commencé leen questionner leen laaj ana lan maanaam def na yóbbi ko boroom xel waaye Kisra moom dafa ñëw rek xotti ko mu Abrawiz waaw dañ ko Abrawiz voilà maanaam arab yi ñoo wax abrawiz abrawiz waaye ñu moom ko koo xottite waaye ba mu ko xottee dégg nga ne fa xasibtu ma na ma daal di njort maanaam ci wax lii nag mooy imam az-Zuhri maanaam mu ne an na ne ibn al ah, Abi Wahb ibn Amr ibn Amran ibn Makhzum al-Qurashi muy Abu Muhammad al-Madani muy sayyidu na mooy sangu ñi nga xam ne ñoom ñooy taabi'i yëpp moom mu ngi gane àdduna ñaari at yu wéy ci xilaafa Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu am na ñu ne ñeenti at bi waaye fekke na Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu jamonoom ngir ne jàng dégg ci moom ay xutba yu bari déggina ci moom tamit xam-xam bu baree bari te lépp da ko mokkal euh, ndax tey booba juróom-ñetti at rek la am Euh, bi Seydina Omar am na di génn àdduna juróom-ñetti at la am maanaam loolu tamit day wane ne xale yi war nañ leen di mën di teewloo jotaay yu mag yi parce que day tax ba ñu mën a jàngee ci ñu mag ñi ndax dara dàqul xale bu ndaw jëlee ci koo xamante ne mag la maanaam mag la bu fi jógee moom day mën a tra day mën a euh, maanaam euh, jottali xam-xam bi maanaam ci dund gi yëpp bu surtout bu ko yàlla mayee gudd fan dégg moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dixième année ginnaaw am na ñu ne quatre-vingt-treizième am na ñu ne quatre-vingt-quatorzième am na ñu ne cent cinquième année la moo tax ci taabi'i yi yëpp moo ci gën a màgg moo ci ëpp xam-xam moo ci dàq moo ci gën a jottali xam-xam waaye moom nee na qaala nee na fadaa alayhim moo tax mu daa di fadaa mu daa di ñaan alayhim ci seen kaw rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an ci yu mazzaku ñu xottatee maanaam ñoom it seen nguur gi kulla mu mazzaq jëpp xottete maanaam moom mooy comme ni ñu def nguur ni ñu def këyit boobu ya yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñaanu yàlla tamit mu def noonu seen nguur moo tax seen nguur dafa teel a jeex waaw moom dañ cee teg parce que année bi imam at yi rahimahullahu taala date na ko ci mais ci miladiya mooy année six cent vingt-sept la waaye neuf mois lañ ci teg waa ji dee neuf mois lañ ci teg waa ji dee nguur voilà ci six cent vingt-huitième année bi mooy six cent vingt-huit euh, miladi euh, après Jésus-Christ voilà dégg nga kon lii dañ ci lii maanaam li tax mu indi ko moom mooy lettre bi maanaam wax bi yenent bi sallallahu alayhi yónnee gi mu ko yónnee lettre bi maanaam mu jot ci mooy wane ni euh, wax jooju ak ni mu amee doole dafa am doole bu taxawoon ci kanamam di wax ak moom mm-hmm. voilà loolu moom mooy mooy kon kitaaba ni mu amee solo moo tax Euh, euh, euh, moom imam al-Bukhari rahimahullah am na benn place kese ci saxiixam bu mu indee kataba ilayna wala kataba ilayya Muhammad ibn Bashar qaala haddathana maanaam nga gis ne ngir mën a lay wax ne ñoom ñoo am bokk doole dégg kon loolu dañ ko ci jànge beneen mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Muhammad ibn Muqaatil Abul Abul Hasan Euh, te moom mooy euh, Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi dégg nga euh, Abul Hasan al-Kisa'i moom nag moom dàqantalam kon moom mooy Abul Hasan al-Marwazi al-Kisa'i moom dañuy wax ne saduq la saduq la ci ci voilà ci niveau mu ne qaala Abdullahi te moom mooy Abdullahi ibn Mubaarak ibn Waadih al-Hanzali al-Marwazi at-Tamimi mawlaahum al-Marwazi euh, loolu moom moo tax moom euh, waxam ji maanaam imam kii nii imam bi imam bu màgg a màgg la moom it ñu bari ñu ku ñu ku ñu war a xam la ndax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim tagg nañ ko yëkkati nañ ko màggal nañ ko Euh, imam an-Nasa'i rahimahullahu taala dafa ne laa na'lamu fii asr ibn al-Mubarak ajall min ibn al-Mubarak wala ci jamonoy ibn al-Mubarak ko gën a màgg niki noonu ku ko gën a kawe xamuñu ko euh, moo tax euh, imam al-Awza'i rahimahullah ñoom ñoo bokk jamono daf ne idha mata Sufyan ath wa ibn al-Mubarak istawa an bu ibn al-Mubarak génne adduna bi ak Sufyan ath nit ñëpp daal di yem maanaam mooy ne <laughs> waaw subhaanallah gars yi dañoo baaxoon maanaam da ngay ñu woon am problème ci wax mbaaxu seen seen morom te ñoo ñoo yam rek même ni bi leen waaw ñoom ñëpp ay imam yu màgg lañ te loolu bi ñu koy wax ñoom imam Maalik ñu ngi fi ñoom imam euh, euh, et cetera hmm. waaye terewul rek ñu tagg leen noonu comme ni nga xamante ne noonu lañ mën a waxee lu mel noonu ci imaamu Maalik wala wax lu mel noonu ci imam Layth ibn Sa'd ndax ñeenti ñii borom xam-xam yi rahmatullahi dañuy wax ne ñoom ñoo gënoon a màgg ci jamono jooju moom mooy imam al-Awzaa'i ca Sham imaamu Maalik ca Madina imam Layth ibn Sa'd euh, ca Misra ak imam Sufyaan as-Sawri waaye mën na na ci boole imam Ibn Mubaarak ca Marw ak imam euh, al-Awzaa'i euh, tudd nañ ko ak Sufyaan ibn Uyayna ak Ibn Jurayj ca Makka voilà ak ak ca Waasit ak Ma'mar ca Yaman Ma'mar ibn Rashid ca Yaman maanaam ñoom ñëpp mëneb na leen a yemale maanaam daanaka mënuñu noo gënale kenn ci kaw keneen ki dégg nga mu ne qaala kon qaala axbarana Shu'ba maanaam Abdullahi qaala axbarana Shu'ba moom gisoon nañ ko amirul mu'minin an Qatada gisoon nañ ko ibn Da'amah as-Sadusi an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala kon ñii ñëpp ay bas ay waa Basra lañ amma càllale gi nga xamante ne moom moo weesu woon ñoom euh, Euh, waa Madina lañ voilà ñoom waa Madina lañ maanaam kon xadis euh, xadis boobu daf ñu taxrij bi waaw ñum tey la xadis boobu imam al-Bukhari kon hmm, ñu bàyyi xel taxrij bi foofu la nekk imam al-Bukhari rahimahullahu taala xadis numéro indi na ko ci yeneen ñetti bërëb xadis numéro deux mille neuf cent neuf 4424 ak 7264 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 2187 ak 2780 moom rek maanaam ñoom euh, maanaam ci ashaabu ci aljamaa ci juróom-ñaar ñi ñoom rek ko solo maanaam kon waa ashaabu kutubu sitta xadis boobu mooy bi ñu romb sànq bu sayyidina Ibn Abbas bi radiyallahu anhu moom kii rek ko solo euh, imam al-Bukhari rek moo ko solo rahmatullah alayhi euh, amma xadis sayyidina Anas ibn Malik bi radiyallahu ta'ala ñoom maanaam ñu ñëpp waa Basra lañ qaala nee na nee na um, sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu nee na kataba bind na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam kitaaban ab bataaxal aw wala boog muy nekk ci sàkk araada namoon na an yaktuba ci mu bind faqiila ñu wax la woo ñeel ko innahum naka ñoom laa yaqra'una duñu jàng kitaaban ab bataaxal illaa ludul maxtuuman mu nekk loo xam ne dañ koo tamponné maanaam lu ñu tamponné ñoom duñ ko duñ ko liir euh, loolu tamit day wone ne kon maanaam nit ñu nekk am na ñu seen ay aada maanaam loolu moom mooy loolu moom day dëgëral li nga xam ne mooy qaida bi na al aadatu muhakkama maanaam aada dañ koy dañ koy bàyyi xel ci àtte yi ngir ne yeneen di sallallahu alayhi wasallam ba mu leen bindee téere lettre xam nga comme ñoom araab yi amuñu woon problème boobu waaye ñoom doon bind lettre ñoom ci gox yi ñoom dañ daan am problème wu ne ah non par exemple mooy kii euh, kii byzantin yeeg perse yeeg ñeneen ak comme mu Muqawqis ci euh, Misra ak ñooñu nga xam te ne parce que lettre yu bari la daan bind jëmee la ko ci buur yi ci jamono jooju waaye bi nga xamante ne moom euh, ñoom la daan yónni lettre ñoom dañ daan dañ daan soxla ku ñu tamponné ko moo tax loolu kon dañ ciy xamee ni moo tax kenn lépp lu ñu lépp lu ñu lu ñuy bind wala boog mu nekk loo xamante ne maanaam bu ñu bindee dara wala benn document pour ñu mën a jàpp ne document bi kat jóge na ci diw sàngam il faut ñu bàyyi xel ndax mandarga ya diw sàngam ay document di yor waaw wér na wala wala tey bu ñu ma bindalee indilee ab euh, euh, ab ab këyit ne ma euh, ne ma masalan Senelec moo ko moo koo joxe maanaam su ma ci gisul siiglu Senelec bi waruma ko nangu ni ki noonu su fekkente ne damaa bind dañ voilà dañ maanaam université di sàngam am na ab sigle am na ab euh, logo boo xamante ne dañ naan ah ñii kat lu ñuy faral di bind seen logo daf ciy dessiné wala seen signature wala am na tampon bu ci nekk document officiel yi noonu lay demee te loolu dafa war a nekk loo xam mais loolu day doy argument aussi maanaam tey bu fekkente ne da nga ne ma ah man day jox ma document bu may wan ne nangam am na nga jox ma document boo xam ne koo ka waroon a joxe document bi du moo ko joxe waaye ñu tamponné ci wala ñu signé ci wala yooyu nga xamante ne document boobu ñooñu ñoom noonu la ñuy def man dafa koy daal di war a mën a doyloo niki noonu su fekkoonte ne tey lettre la boo xamante ne dafa am ku ko yónnee te kooku mu wóor maanaam mu jaaree ku wóor masalan tey mu bind jël lettre jox la ko ne la joxal ma ko diw sàngam amul tampon amul dara amul signature amul dara bu fekkee ki ñu ko jox kooku ku wóor la dafay tolloo rek ma waxoon ko ne demal nga wax ko nangam mu dem wax ko nangam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci sariya bi voilà. léegi nag moo tax fii muy muy muy muy leeral ne euh, mbir mu nekk tamit il faut ñu certifier ko maanaam fii xadis bi daf koo indi ngir leeral ne saa yu nekk il faut que ñuy certifier ndax wax jooja ci ndax leekara bi dëgg dëgg ci kooku la jóge ndax maanaam nuru na mbindam wala bokk nuru naat wala moom tamponné na ko wala boog signé na ak yu mel noonu wala logo woom ngi ci ak xeet yu mel noonu yuy wane ni lii ci diw la jóge mm. waaye tey masalan bu fekkente ne sama email sama email laa la wala boog sama téléphone laa la SMS wala yu mel noonu loolu doo maanaam loolu ci man ñii la jóge maanaam li ñuy jàpp mooy ci man la jóge ba keroog ñu am preuve contraire bi lu tax parce que loolu moo gën a loolu loolu moo gën a fort sax ma ne la demal waxi diw sàngam nàngam loolu ko gën a fort loolu nag moom moo tax yooyu lépp loo xamante ne wax da koy da koy tekki su ma la bindee mail wala ma yónnee la SMS wax la ko ñoom ñoo tolloo kiif kiif voilà dégg nga moo tax bi mu ko waxee mu ne innahum mu ne ñoom kat laa yaqra'una du ñu jàng kitaaban ab téere illaa lulul maxtuuman mu nekk loo xam ne lu ñu tamponné la moo tax fattaxasa mu daal di jàpp mu daal di jël xaataman mu daal di jël xaataman ab tampon min fidd maanaam ab maanaam mooy ab jaaro xaatam maanaam mooy jaaro min fiddatin boo xamante ne ci xaalis la maanaam jaaro xaalis la jël dégg nga nga xam ne naqshuhu lañ ca rëdd mooy muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom lañ ci rëdd moo tax moom la daan tàppale te mbind moomu ba léegi mi ngi fi maanaam mbind moomu moo tax moom la ñuy copier léeg-léeg ci suñu jaaro bi moom gis nga moom lañ ci copier noonu nga xam ne dañuy bind muhammadun ci suuf bind rasul ci digg bi bind allah ci kaw maanaam ngir fonk ju fonk tur yàlla moo tax allah bi moom la teg ca kaw turam moom mu teg ko ci suuf loolu tamit dañ koy jàngee ne képp koo xamante ne maanaam ne da ngay màggal tur yàlla ak lépp loo xamante ne dafa aju ci yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo war a màggal loolu day wane ne amuñu droit masalan jël kaamilu alxuraan di ko teg ci suuf fii à baalu sol nii loolu tamit day wane ne amuñu dara waruñoo mën a jël alxuraan wala lu ñu bind tur yàlla ñu teg ci kaw leneen beneen xeetu kayit loolu yëpp daf koy wane ngir ne même ci jaaro bi te pourtant bind yi duñu laalante yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom Muhammad bi ci suuf la ko bind rasul mu def ko ci digg bi allah bi ñu teg ko ci kaw dégg nga moo tax mu ne ñoom euh, mu ne mu ne ka an nii mu ngi mel ni man anzuru maa ngi xool ilaa bayaadihi ci weexaayam maanaam weexaayu jaaro bi fii yadihi ci loxo maanaam mi ngi mel maa ngi nii di ko gis maanaam mooy maa ngi koy fàttaliku mm-hmm. mu ne faqultu ma ni moo tax kii nga xam ne moom moo wax li mooy sooba sooba nee na ma laaj li Qataada ñeel Qataada ne ko man ana kan qaala moo wax ne naqsu liñ ci rëdd Muhammadu Rasulullahi la ku ko wax qaala mu ne Anas mu ne Seydina Anas moo ko wax radiyallahu ta'ala maanaam loolu mooy wone ne maanaam ngir dindi lépp loo xamante ne xeetu lënt lënt la ci ne ndax euh, tadlis am na ci mbir yu wala déet xam nga comme Qataada mudallis la hmm. maanaam bu boobaa mu topp ko ndax xam ngir xam ndax information bi fan la jóge bu boobaa da ngay gis ne kon jokkaloo na ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon euh, hadith bi euh, imaam al euh, imaam al Bukhari rahimahullahu taala indi wax na ko ci hadith yu bari indi na ko ci hadith numéro deux mille neuf cent trente-huit cinq mille huit cent soixante-dix cinq mille huit cent soixante-douze cinq mille huit cent soixante-quinze cinq mille huit cent soixante-dix-sept cinq mille huit cent soixante-dix-huit ak sept mille cent soixante-deux imaamu euh, imam Muslim rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro six mille six cent quarante waaye indiwaat na ko ci euh, xadis numéro deux mille quatre-vingt-douze indi na ko fa ñeenti yoon ak deux mille quatre-vingt-quatorze indi na ko fa ñaari yoon imam Abu Dawud rahimahullahu taala indi na ko Euh, ci xadis numéro quatre mille deux cent quatorze quatre mille deux cent seize ak quatre mille deux cent dix-sept imam at-Tirmidhi indi na ko ci xadis numéro mille sept cent trente-neuf mille sept cent quarante mille sept cent quarante-sept mille sept cent quarante-huit ak deux cent dix-huit imam an ñoom indi nañ ko ci lu bare bare bare imam Ibn Maaja indi na ko ci xadis numéro six cent quatre-vingt-douze trois mille six cent quarante et trois mille six cent quarante-six kon xadis bi mën nañu ne rawaahul jamaa ah noonu ñëpp soloo nañ ko mu ne baabu buntu buntu man ki nga xamante ne qaada dafa jekki xaytu fa nga xamante ne jekki nag mooy toog waaw boo voilà maanaam maanaam dafa dafa jekki xaytu euh, fa nga xamante ne yentahi fa la jeexee bi ci moom almajlis jotaay ba maanaam fa ñu toog maanaam bu ñu bu ci mbooloo fekk jotaay bi nekk fi fa mujj nga xam ne fa la jeexee rek nga toog foofa. wa man ak ki nga xam ne raa dafa gis furjatan ab porox ndoll maanaam foo xamante ne dafa dafa am espace foo xam ne kenn toogu fa fil xalaq fil xalqati ci wër ci wërngal gi maanaam mooy ci bu ñu toogee ci jotaay bi ñu wër parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam noonu lañ ko daan wëri moom dañ ko daan wër maanaam moom daanut maanaam du duni nii gars yi def rang def nii déedéet dañ daan wër comme nii rek xam ne loolu moom moo ëpp lim daan am nga xamante bu boobaa Euh, fa jalasa mu daal di toog fii ha ci fa mu fa mu gis maanaam bu gisee fenn fu am espace mu daal di fay toog kon bu boobaa loolu daf ñuy jàngal ne aussi maanaam fii di dafa am loo xam ne lu mat a bàyyi xel la moom la fi imaam al-Bukhari di leeral rahmatullah mooy ñaari teggin bu njëkk bi moom mooy ne fi nga xamante ne boo ñëwee gis ne mbir yi fii yëpp am na maanaam occupé nañ ko espace bi nga dem nga toog fa nga yem maanaam nga bañ a ñëw naan. da ngay euh, yëkkati kenn wala dafa am ñoom nañ la xajal puus leen def leen nii ba mu def seen kese mooy bu fekkente ne bërëb bi dafa xat comme ni nga xamante ne noonu la ko alquran waxe naan yaa ayyuhal ladina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëgg bu ñu nee leen xajalante leen ci jotaay bi xajalante leen maanaam bu boobaa yu mel noonu la waaye su fekkente ne ngi ñëw fekk nit ñi taxaw mais nit ñi toog ba pare nga ñëw bëgg leen bëgg leen a yëkkati parce que yow yaay diw loolu déedéet mbir moomu loolu moom mënta demee noonu euh, beneen bi ci des moom mooy waruñoo ñëw maanaam képp ku jiitu fenn ci place yow yow yaa yaa gën a yey ci place ba ku jiitu ci place yaa gën a yey ca place ba loolu tamit moom lay jàngale beneen bi ci des moom mooy ne bu fekkente ne da ngaa gis place boo xamante ne dafa xat dafa dafa dafa am dafa ubbeeku bu boobaa yow mën ngaa dem dem ca place booba parce que ñi ci def ñoom ñoo deful la leen war ci njëkk ci dem ca kanam maanaam ñoom ñoo deful la leen war waaye nag li li nga xam ne moom moo bon moom mooy ñëw fekk nit ñi toog ngay bëgg a njëkkantu ngir mën a dem ca kanam fekk nit ñi toog nañ ba noppi dégg nga mu ne kon qaala bil isnaad muttasil fii awwal kitaab ilay haddathana isma'il te moom mooy ibn abi uways gisoon nañ ko sànq qaala haddathani malik mooy imaam bu mag boobu imaamu daarul hijra an ishaq ibn abdullah ibn abi talha te moom mooy Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha Zayd ibn Sahl al-Ansari an-Najjari mu ñu koy dàqantele Abu Abu Yahya al-Madani moom ak Isma'il Isma'il ibn eh, eh, eh, moom ak Isma'il ak Abdullah ak Amran ak Yaqub ñoom ñëpp doomu Abdullah ibn Abi Talha lañ te papam Abdullah bi muy Abdullah ibn Abi Talha moom mooy frère Anas ibn Malik ci côté baay ci côté yaayam frère la ci Anas ibn Malik ci côté yaayam radiyallahu ta'ala anhu moom mooy kon Abu Yahya lañ koy def Ishaq ibn euh, Abdullah ibn Abi Talha euh, euh, Abu Talha xam ngeen ko mooy saxaaba bu mag boobu radiyallahu ta'ala anhu mooy Abu Talha Zayd ibn Sahl radiyallahu ta'ala anhu moo tax ñoom Ummu Sulaym mooy seen yaay maanaam Abdullah boobu Ummu Sulaym mooy yaayam maanaam kon moom Euh, bu ñu ko xoolee dañuy gis ne jarbaat la ci maanaam ci euh, Seydina Anas radiyallahu taala anhu maanaam moom ñu ngi ko doon dàqantele Abu Yahya dañuy wax tamit Abu Nujayh euh, moom mi ngi génn àdduna cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi wasallam am na ñu ne cent trente-deux wala cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu nekk anna Aba Murra maanaam mu nettali na Aba Murra te moom mooy Yazid noonu la tuddoon Yazid ñu koy dàqante la Abu Murra al-Hijazi al di mawla Aqil ibn Abi Talib Aqil ibn Abi Talib mooy frère Seydina Ali moom ak Seydina Ali ñoo bokk baay ndax Seydina Ali frère am yi tuub mooy comme Jaafar ak moom ah Seydina Ali euh, euh, ak moom mi maanaam Aqil. bii nag Jaafar ak Seydina Ali ñoo bokk ndey ak baay waaye Aqil ñoom baay la bokk ak ñoom radiyallahu ta'ala anil jami' mu moom nag moo ko goreel moom moo tax dañu am na nag ñu ne euh, ki ko goreel mooy Ummu Haani mooy bint Abi Taalib kooku tamit dafa tuub ah Ummu Haani radiyallahu ta'ala anha di doomu Abu Taalib di sœur ci Seydina Ali karramallahu wajhahu moom kon moom mooy Abu Murrata al-Hijazi al-Madani euh, al-Hashimi tase naag Zayd ibn Sabit te solo na ci moom naka noonu tase naag yeneen i sahaaba radiyallahu ta'ala anhu moo tax mu ne mooy abu abu Murra an na aba Murra mawla Aqil ibn Abi Talib comme ni mu ko waxee axbarahu xabaare na ko ne Abi Waaqid al ah, te moom mooy ah, abu abu Waaqid te mi ngi ah, tudd al-Harith ibn Malik moom mooy sa saxaaba moom ñi mi ngi gën a siiwee ci dàqantalam bi nga xamante ne moom mooy abu waa abu abu abu waaqid al-laysi nga xam ne moom mooy faarisu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ah, nee nañ fekke na badar di saxaaba bu màgg a màgg a màgg ah, radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi moom kon muy faar rasulullah sallallahu am na benn mbir moo xam ne war nga koo jàpp léegi léegi te bu ko fàtte mooy ne saxiixul Buxaari ba saxiixul Buxaari daj benn xadis bi keese keese keese lañ ci solo jëlee ko ci Abu Waaqid al-Laysi radiyallahu ta'ala anhu waaw loolu euh, dégg nga mu ne am na ne Rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam beneen keneen ku ne la xadis bi an Abu Waaqid al-Laysi radiyallahu mu jeexal xadis bi nga ne ko solo mu ne la Imaam al-Buxaari ne ko waxu dëgg dégg nga mu ne dégg nga <laughs> neen sayyidina Abu Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala ñu gis nañ xadiis sayyidina Abu Waqid al-Laythi radiyallahu ci Bulughul Maram bi nee na ngi ci Bulughul Maram bi gis nañ ko ah mooy bi ko euh, euh, euh, kii bi bi muus bi di ñëwee di naan ci ah, ah wala Abu Qatada la Ah, abu qatada ah, abu qatada ah, abu qatada a voilà abu waqid waaw kon dama voilà moom abu qatada lañ doon faris rasulullah sallallahu alayhi wasallam abu waqid dégg abu waqid al-laythi radiyallahu anhu moom saxaabu bu mag mais gis yaakaar naa gis nañ ko ci bulughul maram bi am na xadis bu kii an abu waqid al-laythi radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah waaw moom xamuñu ci moom lu bari voilà moom la moom mooy ki nga xam ne xamuñu ci moom lu bari nee na anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam baynama ba nga xamante ne digganteeg bi nga xam ne huwa moom jaalisun mi ngi toog mi ngi toog ji di ci jàkka ji wan naa su fekk nit ñi maahu ñu ngi ànd ak moom maanaam booba nit ñi ñi ngi ànd ñi ngi ak moom is rek ñu jékki-jékki rek aqbala mu daal di jublu ci salaasatu nafar ñetti gaay maanaam nafar mooy comme raxta rek maanaam diggante ñett la jàpp jàpp fukk maanaam ñetti gaay yi daal di ñëw fa aqbala mu daal di dëgmal isnaani ñaar ñaar ñi dëgmal ila rasulillahi jëm ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaye wa zahaba mu daal dem waahidun kenn maanaam bi ñu ñëwee dëgmal kenn ki daal di delluwaat gannaaw ki ci des nag daal di ñëw jublu fi fa waqafa ñu daal di taxaw ala rasulillahi ci yenente bi sallallahu alayhi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaye fa am ñu daal di kon maanaam mooy ñu ñu ñu des fa waqafa ñu des fa mu ne fa am mandaal ahaduhuma kenn ci ñoom nag fara a dafa gis fur furjatat maanaam fu fu fu amul kenn fii fil xalqati ci wërngël gi maanaam mooy comme li nga xam ne moom lañu waxoon sànq ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu daan toog dañ ko daan dañ ko daan wër nii mu ne fa jalasa mu daal di toog fii ha ca fa mu gis maanaam bi mu xoolee xool ndax am na place mu daal di toog fa mu gis waaye wa amma daal al axar ka ca moom moom nekkul di wër ndax dana am place bu bu ci wërngël fu jege moom fa jalasa dafa toog rek euh, dafa amma fa jalasa dafa toog xalfahum seen gannaaw wa amma daal ak saalis ñetteel ba nag fa adbara dafa dummóoyu zahiban di aji dem maanaam dafa wan wane gannaaw dem waaye fa lamma ba nga xamante ne faraga noppi na rasulullah ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu noppee xaala dafa ni alaa xanaa alaa waawee xanaa wala alaa xanaa bëggoo leen uxbirukum ma xabaare leen an nafari ci mbooloo mi ak salaasati ñee ñett amma daal maanaam moom mooy kon xabaare leen ci ñetti mbir yii maanaam loolu mu ne am amma daal ahaduhuma ahaduhum kenn ci ñoom ñii fa awaa dafa dafa dafa dafa daw làqatu ji ilallahi ca buur yàlla kooku dafa làqatu ji ci buur yàlla mooy ki nga xam ne moo dugg ci biir mbooloo moom dafa xool ni gis na ni fii moo gën a jege jotaay bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ngi ja mi ngi waxtaan te fii moo gën a jege mu xool gis borom loolu mu daal di daw dugg foofu mu ne kooku kon day awaa ilallahi dafa daw laqatu ji ci biir yàlla maanaam dafa laqatu ji jëm ca yàlla maanaam comme loolu moom mooy itam boo ñëwee ci jàkka fekk mboo fekk nit ñi toogee noo xamante ne ay place dafa def yow demal nga dem dugg ji fa nga xamante ne mooy fa gën a jege imam ba maanaam fa nga xam ne moom moo gën a jege place ba niki noonu soo ñëwee ci jotaayu xam-xam noonu la boo gisee place nga xool ki gën a jege nga dem toog foofu ndax kooku awaa ilallahi kooku de dafa daw laqatu ji ci yàlla mu ne fa awaahullah moo tax it yàlla laq na ko moo tax yàlla jël na ko taf na ko ci boppam bu ko defee mu daal koy beral ak yërmande ak ngërëm wa amman daal al axara ca des nag fastaxyaa dafa amee kersa moo tax fastaxyaa yàlla jëfandikoo joxalinu ku am kersa allah bur yàlla min wu ci moom moo tax yàlla itam daf ko daf ko daf koo daf maanaam mooy du ko duma du ko du ko maanaam yàlla gis na ni ah kii de am na kersa ba tax mu toog ca gannaaw ba tax defut la mu waroon a defit wala yu mel noonu waaye daal mi ngi ci mbooloo mi ba tey mi ngi déglu mi ngi ci jotaayu xam-xam bi mi ngi koy fekke mu ne ah kon nag xaaral ma dem toog ma ma daal di toog waaye nag mu am kersa yàq maanaam am dara lu muy derange moo tax yàlla itam jéggal ko baal ko waaye wa am maan daal al axar ka ca des nag fa aarada ka mujj ko moom fa aarada dafa dummóoyu moo tax fa aarada dummóoyu na allaahu buur yàlla anhu ci moom moom it comme dafa dummóoyu moo tax yàlla dummóoyu na ko maanaam moom dafa ñëw ci jotaay bi waaye moom dafa dem yoonam dafa tànn euh, dem yoonam kooku yàlla dummóoyu na ko bana ko fa moo tax euh, moom du ko ndax ñooñu maanaam jotaayu xam-xam jotaay bu ñuy tuddee yàlla jotaayu xam-xam li yeneen ci bi wax la sallallahu alayhi wa sallam ci xadiis qudsi bi borom bi subhaanahu wa ta'ala ne ulaa'ika al-qawmu laa yashqa bihim laa yashqa jalisu ah, bihim jalisu maanaam ñooñu ñooy gaay ñi nga xamante ne kenn du texee di fekk da ngaa jot dosaayu ak ñoom maanaam kon loolu dafay loolu moom moo tax waajooju lu bari li mu perte noonu moo tax moom comme ku yàlla du mooyu la ngir ne ngëneel gu mag comme li nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ana jalisu man zakarani man maa ngi jotaa yokk ki nga xamante ne moom mooy to moom maa ngi jotaa yokk ki may tudd di ma zikar kon nga ñëw fekk jotaayu xam-xam jotaay yu ñu tuddee yàlla di jàngale li nga xam ne moom moo aju ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ak njàngale sunna yeneen tam bi sallallahu alayhi wa sallam nga dem du mooyu ko mooy dëgg-dëgg yow yaa wan naaw yàlla Euh, moo tax ci moo tax lii nii wax ji ala sabilil muqaabala la moo tax wax ju nekk mënuñu cee jëlee ak sifa mënuñu cee jëlee melo naan ne wax ji li ñu tekki mooy yàlla am na melo sàngam déedéet ngir ne euh, payoor la mooy li nga xam ne mooy na bi ñuy wax naan al jazaa'u min jinsil amal mooy pay dafay tolloo dafay ak tononteeg la nga xam ne moom nga jëf loolu moom moo tax masalan euh, ba maanaam ci ci jëf yu baax yi noonu la demee waaye ndax ku nekk dafa wax ne ba nga defee nangam mu mu jëfandikoo même baat boobu ne yàlla noonu la doxalee ak yow maanaam loolu tamit day day jàngee ni kii nit ku ni muy doxaleeg boroomam subhaanahu wa taala ak na muy doxaleeg boroom xam-xam ak jotaayu boroom xam-xam yi noonu la yàllay doxaleeg moom loolu tamit beneen mbir la loolu tamit dafay tegtale teggin yu mag yi nga xam ne moom la ñu war a am ci jotaayu xam-xam yi ndax ngir ngëneel ngir ne euh, ni ngay doxale boo nekkee ci jotaay bi xamal ne yàlla noonu lay doxalee ak yow bu dee da ngaa doxalee noonu ak teggin yàlla noonu la lay xormaale la ci sa àdduna waaye bu fekkente ne da ngaa doxale noonu ak ñàkk xorma noonu la yàlla di di eh, di xottee sa xorma ci àdduna tamit eh, loolu tamit waaye eh, am ma dummóoyu gi nag wax ji ndax dafa am ay boroomi xam-xam rahmatullah alayhim ñuy wax ne dummóoyu gi maanaam et lii moo ko ci fekk loolu moom ci jotaay yeneen bi kese la sallallahu alayhi wasallam te kenn du ko xiyaas ak beneen jotaay waaye dëgg-dëgg bu ñu xoolee mbir mi dinañ gis ne mbir mi yamul rek ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ngir ne dummóoyu gi nag dañ koy bu boobaa waaye dummóoyu bu boobaa dañ koy xool ndax baatu dummóoyu la tekki dummóoyu nag moom mooy mbir mi moo ko neexul mu dem bu boobaa dañuy gis ne képp koo xamante ne dafa am lu tax nga nga dem loolu maanaam ngir ne ay soxla la yoo xam ne vraiment mën nga ñàkk ak yu mel noonu bu boobaa loolu du la ci du la ci dara du la ci fekk waaye am na nga xam ne daf koo dummóoyu ngir ne lañ koy wax yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi moo ko néegul wala boog jëmmi xam-xam bi ci boppam lay bañ ngir ne moom yeneen mbir moo ko yitteel ay xumba la ko yitteel kooku moom afa arada moom it moo tax fa arada allahu anhu moo tax xadis bii nii imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi war na ko ci imaam mi ngi ci Muwatta bu imaamu Malik parce que mun na haddathana Ismaïl qaala haddathana Malik imaamu Malik mi ngi koy indi ci hadith numéro deux mille sept cent soixante et un hmm. imaam al-Bukhari rahimahullah indi ko ci hadith numéro quatre cent soixante-quatorze imaamu Muslim ci hadith numéro deux mille cent soixante-seize euh, imaam at-Tirmidhi indi ko ci hadith numéro deux mille sept cent vingt-quatre imaam euh, Ahmad indi ko ci hadith numéro vingt et un mille neuf cent sept rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabu buntu qawli nabi waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rubba bari waana muballighin aji jote aji jotale wala rubba tamit day tekki amaan na voilà maanaam day tekki bari na day tekki amaan na maanaam ndax ci addudaat yi la bokk mu ne rubba bari na loo xamante ne muballighin aji jotale la maanaam koo xamante ne euh, euh, wala ku mu muballighin maanaam ku ñu jotale ndax comme maf'ul la maanaam dañuy fatxa xaraf bi mujj hmm. maanaam xaraf bi nga xam ne moo jiitu bi mujj hmm. maanaam moom moo tax mu ballaxin bu doon nag fa'il la bu boobaa dañuy dañuy kasra xaraf bi jiitu xaraf bi mujj hmm. maanaam bu doon fa'il la dañ naan mu ballixiin waaye comme euh, maf'ul la dañ naan mu ballaxiin maanaam mag maf'ul mooy ci ñuy def fa'il mooy ciy def sujet mooy mu mooy mooy mooy mooy mooy mooy fa'il euh, complément mooy maf'ul mu ne kon rubba bari waan na mu ballaxin ku ñu jotal wax aw aa koo xam ne moo koy gën a takk maanaam min saami in ci ko ko dégg maanaam baatu aw aa day tekki maanaam aw aa mooy gën a takk ndax day tekki ci waa wala al ak maanaam mooy takk na mokkal na jàpp na comme neen di ba ay ma mokkal comme niñ ko gisee woon ci xadiisu badul wax yi waaye tamit aw maanaam moo tax wi aa ut foofu la jóge mooy ndab maanaam récipient moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu naan ñoom ay aw ayat la aw ayatul ilm maanaam ñu ne ay ndabi xam-xam lañ ay récipient wu xam-xam lañ moo tax eh, eh, eh, Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu daan ne hafiztu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam daan ne wi'a ay ni ñaari ndab laa mokkal ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax Sayyidat Aisha radiyallahu anha aw ayat naan wi'a min aw ayatil ilm ak ñu mel ne noonu ak ñu mel noonu maanaam kon moo gën a takk ngir ne min saameen ci ku ko dégg mm-hmm. maanaam moom mooy bari wan na ku ñuy jottali xam-xam mm-hmm. fekk la mu dégg ci xam-xam bi maanaam moom buñ ko ko jottalee min saameen ka dégg wax nga xam ne moom moo ko demoon jàngi wala moo ko jëli woon ci yeneen bi kalaa xam mais moom ba mu demee di ko jottali kam ko jottali kooku moo ko ëpp li mu ci xame maanaam loolu tamit da maanaam mooy tamit ñaari xeeti xam-xam yi la indi ilmul hadith riwaayatan ak diraaya maanaam mooy riwaayatan parce que ñaar ñooñu ñëpp lañ soxla mooy ñi nga xamante ne dañuy solo xadiis yi am nañ ñi nga xamante ne ginnaaw bañ ko solowee dañ koy jàngat téere Sahih imam al yi bii nag rahimahullah ñaar yëpp la dajale ngir ne maanaam ci buntu yi maanaam buntu yi moo tax ñu naan fiqhul imam al-Bukhari fii tarajimi maanaam fiqhu imam al-Bukhari yi maanaam li mu xam xam-xamam bi ak la muy déggee ci xadiis yi mi ngi ko indi ci ni muy teg toftale buntu yi ak na muy tuddee buntu yi waaye nag bu boobaa li nga xamante ne tamit moom da ngay gis tamit muy indi di wax naan euh, nga gis ko muy wax daa muy waxee ma pare daa naan diw sàngam nee na diw nangam gis nga gis nañ ko léegi te doon nañ ko gis tamit maanaam muy indi ay aaya alxuraan ngir dëgëral ay masala wala boog muy indi ay xadiis ngir dëgëral ay masala loolu diraaya la maanaam waaye riwaaya ilmul xadiis maanaam ilmu riwaayatul xadiis mooy xam-xam bi nga xamante ne moom moo aju ci lépp lu aju ci xadiis bi ba ni mu ñëwee ci jigéen ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ba ni ko ba ni mu yegsee maanaam loolu moom mooy riwaaya mooy càllala yee euh, nit ñi ci nekk ak kan maanaam lan mooy ndax lan moo ci wér ak lan moo ci wérul ak mm-hmm. ndax daañ ko nangu waa wala déet ak lu tax ñu koy nangoog lu tax duñ ko nangu loolu mooy ilmul xadiis riwaaya moom la ñuy wax mustalahul xadiis mm-hmm. dañ ko koy wax tamit waaye ilmul xadis yi dirayatan mooy ilmu dirayatul xadis moom mooy li nga xam ne moo ci nekk ci ay maanaa ak fiq bañ ca mën a jële njàngat meeg xam-xam beeg ci sama yoonu yàlla lan la ma mën a jariñ ak yu mel noonu <coughs> loolu mooy ilmul xadis dirayatan moom wala ilmu dirayatul xadis loolu dégg nga waaye kon xadis bi mu am beneen mbir boo xamante ne tamit ñu ngi koy signaler fii ñu jàpp ko mooy saa yoo gisee imam al-Bukhari rahimahullah daal ne baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax nangam rek xamal ne xadis boobu saa yu ne yeneen ci bi saa xamal ne xadis boobu indiwaat na ko feneen ci même baat yi ci saxiix bi waaye saa yoo xamante ne dafa ne baabu daal masalan daal ne alfaxisu awra maanaam pot lupp awra la loolu ñëw na ci beneen xadis waaye nekkul ci saxiixul Buxaari wax moo tax day teqantal saa yu nekkee ci saxiix bi rek day indi qawlu nabi su fekkente ne waxu ko rek mooy nekkul ci saxiix bi waaye moom maanaa fiq bi nekk ci xadis boobu te remplirul ay conditions am moo tax mu indi baat boobu tuddee ko tuddee ko buntu boobu loolu tamit beneen qaayida la boo xam ne dañ ko jàpp maanaam noonu la ñuy def ndànk-ndànk à chaque fois ñuy dem ñuy gisaale aussi ni imam al di tëggee mbir mi maanaam comme defuñu ko ci njaal benn voilà mu ne kon euh, bil isnaad muttasil fi awal kitaabi ilay qaala haddathanaa Musaddad <laughs> <laughs> voilà ibnu musarhat ibnu musarbat ibnu mustawrat ibnu ah, mugharbal <laughs> al asadi abul hasan al basri ñu ne abdul malik ibnu abdul aziz noonu lañ wax ne noonu la tudd dégg nga ah, mu ne qaala haddathana bishr te moo bishr ibnu mu ibnu mu mu ibnu al mufaddil ibn Lahiq ar-Raqashi mawlaahum mooy Abu Isma'il al-Basri mooy daakantalam mooy Abu Isma'il mooy daakantalam moom mi ngi génn àdduna 186e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 187e année bi la Yahya ibn Ma'in dafa wax ne min asbati shuyukhil basri yi ne ci ñi gën a dëgër ci sëriñu waa Basra yi ci la bokk te Yahya ibn Ma'in bu waxee loolu moom moom bu waxee loolu rek parce que waa ji ku dëgër dëgër ndax dafa tar ci ni muy ni muy waxee ni diw moom léeg-léeg da ngay gis koo xamante ne ku màgg a màgg la mu ne mu ne saduq du wax ci parfois da ngay gis ku màgg a màgg mu ne sa saduq yam foofu dégg mu ne kon bisur boobu mu ne qaala nee na ah, haddathana ibn Awn te moom mooy jaamukatu yàlla bu màgg boobu Abdullah ibn Awn ibn Artaban al-Muzani mawlaahum mooy Abu Awn al-Basri moom it mi ngi génn àdduna cent cinquante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, am na ñu ne cent cinquantième am na ñu ne cent cinquante deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, imam Shu'ba daf doon wax naan man ma déggee ci Ibnu Awn mi moo ma gënal ma déggee ci keneen ku dul moom te dafay wax ne musuma gis ku mel ne Ayyub te moom mooy as-Saxtiyaani ak Yunus ah mooy al Azd ibnu Yazid al Azdi ak ibnu Awn bi mooy Abdullah ibnu Awn bi mu ne moom musul gis ñu musul gis ñu mel ni ñii ci àdduna euh, moom nag taalibe euh, ibnu Sirin la maanaam dafa yàggoon ak ak ak ak euh, Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala moo tax al Ajali doon wax naan basari yu fiqa rajulun salih maanaam moom basar basari la siqala raj nit ku ku ku ku ku sell la ngo ah, ibn Hassan nee na lam ay naaya mislo mu sama bët yi musul gis ku mel ni moom moo tax ah, Qurra daan ne kunna na'jabu min wara ibn Sirin fa an fa fa ansaanahu maanaam ibn Sirin dañ doon yéemu ñun ci ci ci ci ni ci ni mu sàmmoo ci jaamu yàlla ak ragal yàlla ak ak dëddu àdduna waaye ibnu Awn mii maanaam taalibeem bi moom fàtteloo nañu ko waaw moo tax euh, euh, euh, moo tax al-Awzaa'i doon wax tamit ci la wax moom it ci la waxee wax maanaam moom it wax na ko ci ibnu Awn tamit iza na aw Awn wa Sufyaan istawa an-naas ibnu Awn moom bu génnee àdduna ak Sufyaan xamal ni nit ñi yëpp yam nañ léegi kenn gënatul kenn <laughs> dégg nga al imaam Ibn Mubarak nee na maa ra'aytu ahadan afdalu min Ibn Awn musuma gis kenn ku gën Ibn Awn voilà mooy Abdullah Ibn Awn boobu al-Basri rahimahullah an Ibn Sirin te moom mooy borom xam-xam bu mag boobu nit yàlla bu sell boobu di ki nga xamante ne waa ahlu tasawuf dañ koo fonk lool di jëlee ci moom lu bare bare mooy Muhammad Ibn Sirin al ansari mawlaahum moom Abu Bakr mooy dàqantal Abu Bakr Ibn Abi Amrat al al al Anasi. Euh, ndax Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu moo ko goreel moom moom la nekk jaamam mu goreel ko moom mi ngi génn àdduna cent dixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, moom imam Ibn Sirin su ko nit ñi daan gis ah ñi ngi nettali naan maam moom fu ko nit ñi daan gisee ci jàkk ji rek dañuy tudd yàlla fuñ ko ci ci ci ci ci ci marché bi maanaam marte bi bu gaa yi nekkee ci int même seeri caaxaan yi bu ñu gisee Muhammad ibn Sirin rek ñu ngi gis ñu tudd yàlla zaraahu rek zikrallah waaw te kullu man ra'ahu zakarallah ku ko gis tudd yàlla te loolu maqaama ñan la mafatihul kunuzi euh, moo tax Muhammad ibn Sirin euh, bokk na ci màggaayam mooy ne ni mu xame maam dafa maîtriser woon Euh, xam-xam maîtrise xadis ba pare dëddu àdduna da daan jaamu yàlla guddi gi yëpp di ko jooy waaye su xëyee bay nekk ak nit ñi day kaf bi ree ak ñoom ak lépp waaye saa yu ñu tuddee xadis yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu dégg ko rek nga gis xaalam changé ngir fonk gi mu fonk waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga gis ko mu daal di téye waat boppam voilà bàyyi waat lépp waaw moo tax tagg nañ ko ak ci ay ak seedeel nañ ko ay xeeti mbir yu bare bare bare bare ci wàllu ci wàllu sellka bokk na ci mooy moom commerçant la woon te ku ci aayoon la tamit noonu la xam noonu la mane woon commerce moo tax ba mu euh, mës na nga xamante ne te waaye daal mu dugg mukk ci loo xamante ne interaction boo xamante ne dute la nga gis ne boroom xam ànd ak ne moo ko ëppoon xam-xam waaye boroom xam-xam yooyu yëpp buñ ko euh, bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu da da leen daan laaj ndax nangam lii ndax dagan na ñépp ne ko dagan na moom mu gis ne xaw na lënt te pourtant borom xam-xam yi ca Basra yëpp nee nañ ko dagal na mu bàyyi ànd loolu yëpp mu bàyyi ngir sàmm bi nga xam ne moom la sàmm diggante ak boromam subhaanahu wa moo tax bi mu génnee àdduna moo tax téeméeri fan la jiit lante euh, ki nga xam ne moom mooy àndandoo bu màgg bi mooy Seydina Hasan al-Basri moo tax bi mu génnee àdduna borom xam-xam yi ne ñoom bi ñu génnee àdduna mu ngi mel ni jant beeg weer wi ñoom ñoo fi toxu ñoo jóge àdduna ñoom ñaar ñëpp. mooy kon moom Muhammad ibn Sirin mu ne an Abdurrahman ibn Abi Bakra di doomu Seydina Abu Bakra radiyallahu ta'ala anhu saxaaba boobu ah nga ma Abdurrahman Abdurrahman ibn Abi Bakra te moom Abu Bakra waxoon nañ kon ibn al moom mooy turam Nufay' ibn al-Harith as-Saqafi ah, moom ñu ngi koy dàkkantele moom Abdurrahman ibn Bakra ah, ibn Abi Bakra mooy Abu Bahrin dañ koy wax tamit Abu Hatim mi ngi gane adduna fukkeelu at ak ñeent quatorzième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna quatre-vingt-seizième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy kii njëkk gane àdduna ci Basra ginnaaw bi fa jullit ñi duggee toofaxoo moom Abdurrahman ibn Abi Bakr bii la moo tax euh, moo moo tax keroog baayam euh, jazur maanaam gëléem la ko rendel gëléem la rendi ci tudd ngir ngir màndal ko dégg nga moom kon mu ne an abi te moom mooy Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu nu Nufay ibn al-Harith ibn Kalda ibn Abi Salama te moom nu euh, euh, ngi koy ñu kon moom mi ngi gën a siiwee ci Abu Bakr bi nga xamante ne mooy dàqantalam Abu Bakr amma baatu Abu Bakr muy Abu Bakrin kenn rek moo tudd ci saaba yi ba mu daj muy Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu moom a tudd Abu Bakrin ki bokkut ak kii kii Abu Bakra Nufay' ibn al-Harith radiyallahu wa ardaahu wa annabi moom mi ngi génn àdduna cinquante-deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-Ajali doon wax ne kaana min xiyaari ashaabi nabi sallallahu wa sallam bokk na ci ñi gën tedd ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom kon an zakara tudd na anna tudd na annabiya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaada anna anna annabiya sallallahu alayhi wa sallam qaada dafa toog dafa dafa dafa jekki na ala ba'irihi ci kaw war waayam gëléemam wa am saka waaye mu jàpp insaanun benn waay am kenn ku jàpp bi xitaam yii ci goj bi aw wala boog dañuy wax bi zimaamihi maanaam ci gojam ci goj bi wala ci maanaam euh, euh, liñ koy takkal daal ci baat bi maanaam jàpp mu jàpp ci qaala nee na ayyu yawmin maanaam loolu mooy boobu boobu mag Makka woon mu ne ayyu yawmin mooy mooy bisub Tabaski bisub Tabaski la woon bu ca ca Minan plutôt ca Minan mu ne ayyu yawmin ana ban bës haada la bii bis bii ban bës la mu ne fasakat naa ñun ñëpp ñu noppi xattaa mbéte zanan naa ñu njort an na woo nako moom sa yu yi dana ko tuddee si waa lu bokk te ismihi tur bi mu tudd maanaam euh, tey bii ban bis la gaa yi noppi parce que ñoom ñu def bu leen yente bi saa salama laajee ñu ko war ne ko ñoo gën a xam mbir mi moo tax ñu toog noppi rek mais ah kon nañ déglu ndax dafa mel ni dañuy jàngal xam-xam mu ne leen alaysa xanaa xaala mu ne alaysa xanaa mbaa mbaa du dafa nekkul yawmal nahri bisu bisu bu lag bi mooy bisu tabaski euh, qul naa ñu ne ko balaa ahan kay qaala mu daal di ciy teg ne fa ayu shahrin ana ban ban weer hada la ñu ne weer wii ban la fa sakat naa ñu daal di noppi xatta mbéte zanan naa ñu njort annahu naka moom sayu yi dana ko tuddee bi xayri ci lu bokk teg yi tur bañ koo xame fa qaala mu ne alaysa xanaa du nekkul bi zul xijja di zul xijja weeru weeru weeru ñu ne ko balaa ahan kay xaala mu ne mu teg ci ne fa inna li wér bu wóor mooy dimaakum seen wa amwaalakum ak seen alal wa a'raadakum ak seen der dafa xaraam ka xurmati kéem xaraamu kem ormal gu mag maanaam ndax baatu xaraam foofu la jóge mooy lu ñu ormal lu mag li nga xam ne masalan bu ñu nee rey nit dafa xaraam li muy tekki mooy dañoo ormal mbir jëpp jooju ba de telle sorte que maanaam mooy de telle sorte que waroo ko def maanaam mbir mi dafa dafa am orma bu rëy ba tax waroo def loola voilà mooy dañoo teg dara sa diggante ak loola loolu moom ndax dafa rek loolu kenn waru ko def mooy mooy mooy voilà maanaam mu ne mu ne nag comme xaraam moo tax xaraam moo tax baytullaahil xaraam li muy tekki mooy néeg bu normal bu normal la <laughs> mooy lan mooy dafa dafa dañ ko normal normal goo xamante ne waroo faa def dara lu jaaduwul dégg maanaam kon mu ne moo tax loolu yëpp nag moo tax deret mu ne leen mu ne leen euh, seen deret deret gi nag li mu ci jublu moom mooy rey waaye tamit lépp loo xamante ne dafay laal deret bi la mooy lépp loo xamante ne da mën naa yóbbu ci rey mooy comme lu demee nekk jamaateeg lu deme nekk dóoreeg yooyu yëpp day daal di dugg ci biir waaye naka noonu alal gi alal gi moom leer na waroo laal alal yu jullit wala boog nga ñuut ñaat ko wala nga nax ko triande ko ah wala boog nga këpptal ko ak xeet yooyu yëpp waroo ko def naka noonu wa aradakum ak ak deram maanaam nekk di ci di di di di di yàq deram di wax lu ñaaw ak di ko teg lu ñaaw loolu yëpp waroo ko def noonu dafa xaraam kéem ni nga xamante ne noonu la ka yow mi yawmikum hada kéem ni nga xam ne bis bii noonu la amee orma bisu ki maanaam même xale yu ndaw yi ci dëkk jullit yi xam nañu orma bu mag bi bis boobu am waxuma laan nga nekk Makka mu ne ko ña aji woon Makka ci ci année boobu maanaam ña aji Makka rek mu ne bii ni mu nekkee bis bu ñu ormal fii shahrikum haada ci seen weer wii seen weer wu ñu ormal bii fii baladikum haada ci seen dëkk bii te mooy matta maanaam li nga xam ne noonu la nekkee ñett yu xarmaal ñetti mbir yu ñu ormal ñoo dajale foofu mu ne loolu ñett yooyu ni ñu leen ormalee bu ñu boolee ñoom ñett yëpp ni ñu ormalee seen ormal noonu la jullit amee ormal maanaam ñu gis ne kon am na yu bari yoo xamante ne maanaam nit dëgg maanaam yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel suñu diggante ak jullit ñi ñi maanaam euh, jullit rek la maadaama waa ji jullit la rek orma boobu day tegu ci kawam mu daal di wax ne euh, bi sallallahu alayhi wasallam daal ci teg na li yu balligha na jottali ash-shahidu aji seede ji maanaam ci fekki mbir mi na ko jottali al-ghaib ki nga xamante ne moom mooy ki fàddu mooy ci fi nekkul fa inna li wér bu wóor mooy ash-shahida ndax aji aji seede ki fekk asa léeg-léeg an yu balligha mën naa am moom mu jottali man koo xamante ne huwa kooku aw aa moo gën a tegt la hoo ñeel ko min ci mbir mi maanaam léeg lañ nga gis nit koo xamante ne moom la mooy jottali waaye kem koy jottali kooku ko gën a takk mbir mi maanaam loolu mooy da dañ ci xamle ne njàngale maanaam bu ñuy xam-xam bi mën nañ koo jël maanaam nañ jël rek bu kenn wax ne maam mais dajaleel rek niki noonu noonu nga ko mën a jottalee koo xamante ne kooku ku gën a xam niki noonu noonu tamit la nit ki tamit buy jàngale na jàngale rek ndax mën naa jàngale nit toog ci jotaayam ëpp koo xam-xam ci li muy jàngale loolu tamit day am maanaam loolu moom moo tax doone rek ku koo xam ne yaakaaruma ne moom ëpp xam-xam du ma toog ci jotaayam am maa nag bu fekkente ne day day day maa maa ko ëpp xam-xam laa bëgg am maa nag su fekkente ne moom ay caaxaan rek la fay nettali ak ay anecdote yu dul jeex loolu moom sincèrement jarul benn parce que yàq temps la waaw ndax kooku waxuma xam-xam waaye nag bu fekkente ne nag xam-xam lay wax moom muy dëgg-dëgg xam-xam lool moom waaw waaye di nekk rek maanaam suñu kii wa tool bañ amoon ndeysaan kii mos dafaa dem et yooyu moom jarul jarul dem ak ay di nekk yoo xamante ne daanaka man ak sama bàjjan diw bañ àndee ci oto ba nangam yooyu jarul dem yooyu maanaam waaye bu fekkente ne euh, xam-xam la ñuy jàngale mooy waxu yàlla ak waxu yonent bi sallallahu ak waxu boroom xam-xam yi nit ki am na kuy toog ci jotaay bi ku ko gën a dégg léeg-léeg ku koy jàngale moo tax loola loola day am loola beneen mbir bi tamit moom mooy ne mooy euh, euh, bu ñuy jàngale xam-xam tamit maanaam yow même bu fekkente ne tey xamoo ko maanaam daj jëlal rek nga téye rawatina tey suñu jamono maanaam nga bind nga bind wala boog suñu jamono yi nga enregistré ndax après amaan na di nga yegg foo xamante ne na ngay déggewaate wax bi mooy gën a fort na nga ko déggee woon ba ko fekkee wala boog léeg-léeg ak bi nga xam te te bindoo ko woon wala boog enregistré woo ko woon beneen bi ci def moom mooy léeg-léeg nga enregistré ko jottali ko koo xamante ne bu ko déggee moo ci ëpp xam-xam ko ko ki nga xamante ne fekkiwul woon jotaay bi te bu boobaa ka jottali day am payooro ka jàngale loolu yëpp ay xeeti njariñ la yoo xamante ne ci domaine xam-xam la aju euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci xadis numéro 105 ci xadis numéro 1741 xadis numéro 4406 xadis numéro 5550 xadis numéro 7078 ak xadis numéro 7447 imaamu Muslim indi na ko ñaari yoon ci xadis numéro 1679 imaam euh, imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 233 imam ahmad ibn hanbal indi na ko xadis numéro vingt mille trois cent quatre-vingt-six vingt mille trois cent quatre-vingt-sept vingt mille quatre cent sept vingt mille quatre cent dix-neuf vingt mille quatre cent cinquante-trois ak vingt mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit moo kon bu boobaa ci waa ashaabu kutubu sitta euh, ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu def euh, imam at-Tirmidhi ak imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhi maanaam kon ñett rek ñoo ko jënd imam Muslim euh, imam imam al-Bukhari imam Muslim ak Maaja rahmatullah alayhim ñoom ñoo ko indi ñett yi ñoo ko indi ñett yi indi wuñu ko mu ne baabun bunte ngi nii al ilmu xam-xam qabla mooy jiitu al qawl wax wal amal ak jëf maanaam fii daf lay leeralal ne ndax xam nga léeg nit ki yaakaar ne xam-xam jëmmi xam-xam maanaam dafa war a rek jiitu dafa daf fiy nekk moom ak maanaam nit kuy jëfe amaan na moom moo tane nit ki am xam-xam kese te jëfewul mu lay wax ne la nag ne nag xam-xam nag moo jiitu sax foofu maanaam moom moo war a njëkk ndax boo ko amul jëf ju du wér nit ki noonu soo ko amul wax ja du wér maanaam lu baree bare lii waral nit ki wax ñu xam ne ah kii warutoo woon a wax moom mooy xam-xam ba moo fa nekkul waaw loolu moo tax xam-xam moo war a jiitu wax ak jëf mu ne li qawlillahi taala bii buntu tamit imam al-Bukhari rahimahullah indiwu fi xadis bu musnadan maanaam musnad mooy ba mu indi ak ay càllalem indiwu ko fi ci ci buntu bi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 di jox joxe ay acte ak a tëral ak a ak a ak a dindi ak a joxe ak a digale tere te loola di sax nekk lu dogu illa allah ku dul buur yàlla amul kenn ku nekk ci dëgg illa allah ku dul buur yàlla maanaam foofu la tàmbalee maanaam aaya bi subhaanallah imam bi lii day wane maanaam xuutaayu xellu imam al Bukhari rahimahullah parce que le fait que mu ne borom bi daf ne ko fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat borom bi subhaanahu wa ta'ala ne ko yow xamal ne amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci digg ku dul yàlla xamal baatu laa ilaha illa allah ak mboolem li nga xam ne moom la lamboo mooy kon xam-xam bi nga wiital borom bi subhaanahu wa sa xol nga am xam-xam boobu te mu mm-hmm. mooy gëm ndax moo jiitu lan wastaghfir li zambika na nga jéggalul say bàkkaar maanaam li nga xam ne moom lañ ci nam loolu waxoon nañ ko ndax waxoon nañ ne li nga xam loolu maanaa yu bari la am yooyu jotoon nañ ko tekkiwul ndax li nga xam ne moom lañ xam mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam du bàkkaar kon li muy tekki ah, waxoon nañ maanaam loolu firi woon nañ ko ci kitaabul iman bi bañ ca toll maanaam ni ngi noonu nga jéggalu ne mu'minina wal mu'minat way gëm ñu góor ñi ak way gëm ñu jigéen mm. maanaam jéggalu gi nag dafa am wax am jëf maanaam lépp looy def ak ngoo di ko wax ba jéggalu gi am nga di nga def ko loolu ba njéggal gi am nga def ko moo tax ci njéggalu googu bokk na ci mooy sori gi ngay sori def gi ngay def di sori gi ngay sori lépp loo xamante ne ay ayib la loolu ci xeetu maanaam mooy bu dee yenent bi la sallallahu alayhi wasallam mooy sori gi mu sori lépp loo xamante ne ayib la mm-hmm. te borom bi subhaanahu wa ta'ala soril ko ko loolu mooy mooy njéggal gi mm-hmm. Euh, naka noonu loolu maanaam benn maanaa la beneen maanaa bi moom mooy ngay def luy tax saa su nekk ngay gis ne ndekete fa nga tolloon tey ndekete fi nga tolloon démb wala boog il y a une wala il y a deux minutes ndekete loola bàkkaar la ci yow ngir xasanaatul abraar sayyiatul muqarrabina hmm. bu boobaa nga daal di gis ne ndekete la man de euh, nga gën a xam sa borom subhaanahu wa ta'aala di ko gën a jege waaye loola dafa war a am xam-xam bu ko jiitu hmm. ndax boo bu ko xam-xam jiituwut sa évolution spirituelle du mën a ne du mën a nekk ci anam googu moo tax xam-xam bi dafa war a jiitu wax ji ak jëf yi ci yoonu yàlla xam-xam dafa war a jiitu te mboolem yi ñuy wax fii nii depuis boobu léegi boo xoolee yëpp de muy wax ci domaine xam-xam lépp benn objectif la am mooy dem ci yàlla. moo tax mu daal di wax ne kon euh, loolu mu ne fa badaa mu daal di tàmbalee bil ilmi ci xam-xam xam nga gis ne kon xam-xam moo mu ne mu ne te li wér mooy mooy boroom xam yi hum ñoom warasatul anbiya ñoom ñooy ndonoy yenent yi alayhimu salaatu wassalaam ndax warasu ñoom boroom xam ndax yenent yi warasu ndonale nañu al ilma xam-xam moo tax xam-xam la ñu donale moo tax yenent yi alayhimu salaatu wassalaam biñ fiy jóge bàyyi wuñ fi dara lu dul xam-xam moo tax lu ñu fi bàyyi rek comme ni mu ko waxee wa ma taraknaahu sadaqa lu ñu fi bàyyi rek loolu sarax la waaye man axadahu moo tax képp ku jàpp xam-xam képp ku téye xam-xam képp ku yàlla jox xam-xam ba nga ni ko nuut axada na xam ne jàpp na bi xasdin ci cër waafin bu rëy ci cër bu rëy rëy rëy euh, wax ji nga xamante ne moom la wax bii nii euh, benn partie la ci xadis la boo xamante ne imam Abu Dawud ak at ak ibn Hakim ibn Hibban ak al ñoom wéral so soloo nañ ko mu nekk xadis boo xamante ne bu ñu wéral la ci xadis Seydina Abu Darda radiyallahu taala anhu moo tax moo tax parti moom moo imam al indiwu ko moo tax nga gis ne waxul ne wa qa wa qawli nabi sallallahu alayhi wasallam wala boog wa qaala nabi sallallahu alayhi daf koo wax noonu rek ngir maanaam te pourtant xadis la maanaam ngir qaayida bi ma la wax léegi dégg nga mu ne waaye wa man salaka bii tamit beneen partie wu xadis la mu ngi ci Sahih imam Muslim mu ne wa man salaka te képp ku sóobu maanaam nga gis ne imaam al-Bukhari même bu dee wax waxam yi dangay ngay gis ay xadis la wala muy leeral benn mbir maanaam soit alquran la wala xadis mu ne wa wa wa wa man loolu tamit dafa bokk ci teex tegginu kuy dem ci yoonu yàlla ak kuy képp parce dem ci yoonu yàlla mi ngi tàmbalee ci xam-xam maanaam moo tax lépp luñ boo xoolee li ñu rawante ci yoonu yàlla mooy xam-xam bi ah maarifa bi ñuy wax buñ naan xel mu xam-xam bi ak maarifa bi après lan moo ci def mooy maxaba gi loolu rek ci def mais sinon ilmu la après maarifa après waqfa te moom mooy taxaw gi nit ki di taxaw tem ci kanamu boromam subhaanahu wa ta'ala nekk ak yàlla te te faaleetul leneen nekkatul ak leneen mais sinon yoon bi ci xam-xam liy jaare ginnaaw ga mu dem ci maarifa ginnaaw ga mu dem ci fa taxaw ci kanamu yàlla ci lay demee ba biir dugg nag ci domaine bi nga xamante ne moom mooy euh, ci ci domaine u alquran bi kese kese kese nga xam ne day jëmmal jéem yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lay jeexe ci moom takk voilà te ci biir loolu nag mu am ci yeneen xeeti maanaam dem ba nga xamante ne mooy fanaa u boobu mu fanaa u ci yenente bi sallallahu alayhi mooy moom ci jëmmi boppam mu nekk ak moom ci boppam mu nekk alquran bu taxaw waaye da ciy wëlbatiku nag def baqaaw ndax mooy dem ba jeex ci jeex baqaaw mooy jeexu jeex maanaam mooy jeex ji bu demee maanaam mooy yenente bi sallallahu da koy taxawaatal ci jëmm mu nekk jëmm juy dox aka nekk ci biir biir nit ñi mais taxawee jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bi te loolu mënta nekk lu dul nit ki nekk koo xamante ne moom ci jëmmi boppam alquran la te loolu noonu li muy nekkee mooy say wax ak say jëf yëpp nekk alquran ak sunna te loolu noonu boo xoolee imam al-Bukhari yi dañuy gis mandarga boobu ci moom ci anam gu mat sëkk ndax ay waxam alquran la ak sunna jeex na voilà maanaam loolu moo tax képp kuy kuy kuy sóobu ci yoonu yàlla tamit war naa tàmm loolu ngir ne alxuraan buy wax day xool wax gi gën a rafet muy waxee noonu yow it booy sóobu ci yoonu yàlla ak di sàkku xam-xam ngay jéem a xool wax gi gën a rafet ngay waxee noonu ki noonu bu fekkente ne ngay tànn sax parfois ay wax yi alxuraan di wax ngay waxee noonu ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di wax ngay waxee noonu waaw loolu yëpp nga gis imam al-Bukhari rahimahullah ci saxiixam bi yëpp durant daf ñuy jàngalaale loolu rawatina ci téere bii ñu nekk kitaabul ilm nga xamante ne mu ne waa man képp koo xam ne salaka dafa sóobu tariqan aw yoon yatlubu muy sàkku bi ci moom ilman xam-xam sahala yombal allah bu yàlla lawoo ñeel ko tariqan aw yoon ilal jannati boo xam te ne dafa jëm aljanna loolu tamit euh, loolu tamit da koy da koy leeral muy xadis boo xam ne mi ngi ci saxiixu imaamu muslim rahimahullah amma fi nga xamante ne maanaam li mu wax ci ne ku sóobu ci yoonu yàlla euh, ku maanaam ne boroom xam-xam yi ñoom euh, euh, ñoom ñooy ndonoy yenent yi alayhimu salaatu wassalaam loolu même bu maanaam même ko am na lu koy dëgëral ci alquran mooy li borom bi subhaanahu wa ta'ala ne summa awrasna al kitaaba kitaabal lazina istafaynaa min ibaadinaa topp nag donale nañ téere bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ñu tànn ci suñu jaam ñi te loolu moom mooy borom xam-xam yi ndax ñoom ñoo yor téere bi jëfe ko di ko xam ko ba pare di ko jàngale euh, mu ne mu ne mu teg ci ne waqaala te wax na moom jalla màgg na ba ëpp xelu mindee fi zikruhu ak tuddam moom borom subhaanahu wa taala nee na innamaa yaxsha allaha min ibadihi al ulama ma li am ba def mooy maanaam ngir ni lu tax muy indi wax yi da koy indi ngir yëgal la ne la boo jàppee ne xam-xam bala moo am njariñ rek jëf am ne fa loolu la lay wax ne la déedéet mbir mi demee wut noonu xam-xam moom jëmmam moom kefe kefe kefe jaamu yàlla la boo xam ne beneen jaamu yàlla tolloowul ak moom xam-xam kefe kefe moom ci jëmmam waaw loolu rek moom mu ne moo mu ne mu wax ne innamaa li am ba def mooy yaxsha ragal na lool allah buur yàlla min ibadihi ci jaamam yi al ulama borom xam-xam yi moo tax aaya bii tamit doy na ngëneel ci borom xam-xam yi ngir ne borom bi subhaanahu wa ñoom la wax ne ñoom dong ñoo yegg dëgg dëgg ragal gu gu mag moo tax xaqiiqatan ñi yegg ci dëgg dëgg dëgg ragal gi nga xamante ne moom mooy ragal ga ñuy wax nga xam ne ñooñu ñoom ñoom ci ridwaanullah lañuy lañuy fii ci géeju ngërëmal yàlla nga xam ne euh, ci ar-rida muy ngërëmal yàlla nga xam ne moo gën a foor ajjana ak li ci biir comme ni ko borom bi waxee subhaanahu wa taala wa ridwaanun min allahi akbar ginnaaw bi mu limee aljanna ak li ci biir ci ay xéewal mu ne waaye ngërëm lu mu tuuti tuuti bu nekkee bu jukkee ci yàlla mu ëpp doole amaa nag ñii mooy ahlu rida ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne ci biir géeju euh, ngërëmal yàlla la ñuy fii ci foofu lañu lañu lañu la ci lañ ci maanaam ci la ñuy fii maanaam ñoom nga gis ne kon ñooñu nag mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo am xashiya comme ni borom bi subhaanahu wa taala wax ne zalika liman xashiya rabba mu ne loolu day ñi ko am mooy ngërëmal yàlla boobu nga xam ne radiyallahu anhum wa radu anhu ñoom dañoo gërëm yàlla yàlla gërëm leen mu ne waaye loolu ñu ko am rek mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo dem maanaam ñoom ñooy liman xashiya rabba ñi am xashiya boobu nga xamante ne xashiya boobu mooy ñi nga xamante ne alquran dafa jeex ci ñoom maanaam ba ñu jeex ci moom moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala ne taaha maa anzalnaa alayka al-qur'aana li tashqaa illaa tazkiratan liman yaxshaa nga xamante ne tazkira boobu day fàttali waaye li liman yaxshaa ñeel ñi nga xam ne ñoo am xasee boobu tiit googu ak ragal googu ndax dafa spécifique ñooñu ñoom ñoo ñoo àgg ci niveau boobu te ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañoo jeex ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba ba ci niveau ahlu zikri maanaam moo tax moom lañ la doon wax ci bi ñu tàmbali jotaay boobu ne la ilmu bi ilmu moo moo gën a foor maarifa parce que maarifa bi gaa yi di wax maarifa boobu bu boo demee maanaam yow da nga ko weesu ay a d'années-lumière doog a maanaam doog a yegg ci géeju ilmu bii nga xam ne moom la ñuy wax nii maanaam bokkut ak maanaam bokkut ak biñ naan euh, mokkal na aaya sàngam mokkal na xadiis sàngam ñu ne borom moom la déedéet tekkul boobu waxuñu boobu de maanaam biñ ci jublu boobu beneen la boo xamante ne da nga cay egg ginnaaw ba nga xamante ne yegg nga ci niveau bi gën a kawe mais loolu yoon bi lenn kese la mooy Alquran ak sunna boo demee ba nga xamante ne ci lépp day wër-wërloo ci alquran ak sunna ci ngay mën a amee loolu niveau boobu maanaam ndax ñoom dañuy nekk mooy nitu alquran ak sunna la maanaam léeg-léeg euh, comme li Sufyan as-Sawri doon wax rahimahullah idha istata'ta alla tuharrika ra'saka illa bi dalilin faf'al bu fekkente ne man nga ni sa bopp sax doo ko yëngal lu dul nga teg ko ci dalil ci lu tegu ci alquran ak sunna defal lool maanaam nga xamante ne lu yëngal ci alquran lay tegu ak sunna jeex na moo tax moo tax subhaanallah loolu mooy façon bi gën moo tax façon bi gën imam al-Bukhari rahimahullah ni ñu koy leeralal ndànk-ndànk di ñu ko tegte la moo tax kii bu mag la maanaam il faut que ñu ñu comprendre euh, aspect boobu mooy ne lépp dafa war a day delluwaat rek ci alquran ak sunna bu ñuy wax waxu borom xam-xam yi ngir leeral waxi alquran ak sunna la maanaam ngir leeral lool la ngir ni ñi ngi fi tudd ñi ñoom noonu lañ mel maanaam rawatina. Euh, euh, ñi ñu tudd ñoom boo xoolee ay Yahya ibn Sa'id al-Ansari ñoom imam imaamu Malik ñoom Sufyan as-Sawri mais ñooñu muy tudd ñëpp di leen teg loowe mais ñu màgg ñooñu noonu la mel ñoom te ñoo yooyu na ñoom te ñooñu dañoo bëri woon ci jamono ju njëkk ji mais jamono yu mujj yi da ngay gis ne nit ñi dañ gën a détaché wu ci loolu di doyloo rek waxi boroom xam-xam yi ak doyloo diw nee ak diw naan maanaam alors que mbir mi mbir mi mbir mi mooy alquran nee na hadith nee moo tax li moom Shaafi'i doon wax radiyallahu ta'ala al ilmu maa qaala fiihi an-naasu haddathanaa wa maa siwaahu fa waswaasu ash-shayaatiini xam-xam mooy li nit ñi naan haddathanaa diw nee nañu ba mu yegg ci yeneen bi saa sam imaam moo tax leneen lu dul loolu mu ne loolu ay jax-jaxali seytaane dongu la après lan lay indi ay parparloo rek ku nekk di fiiti ku nekk di xëcc sa moroom après eenalante bi ku nekk jàpp ne bala ngaa baax foofu ki ci des bon Euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy euh, moo tax imam al-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu ne i xam-xam day lépp loo xamante ne du alquran yaxu alquran du yaxu xadiis kenn mënul wax ni lii atteb yàlla la kenn mënu ko wax dañ naan diwa wax rek mais yàlla la appa dan kenn mënu ko wax balaa ñuy mën a wax ne nangam atteb yàlla la day nekk yaxu yàqu yaxu alquran bu leer wala waxu yent bi sallallahu alayhi wasallam mu leer naññ ci la ñu mën a waxee ni atte bi yàlla leneen lu dul loolu ijtihaad la tudd su la neexee nga topp su la neexee nga bàyyi leneen lu dul loolu noonu la tudd voilà yoon wi yoon wi lii la mais nit ñi nag maanaam finalement comme seen euh, suubu ci yàlla dafa def maanaam moo tax à un moment donné maanaam fi ñuy yem mooy tax du ñu mën a gis xaqiqa yi maanaam te pourtant xaqiqa bu simple la mais duñ ko mën a gis ngir ngir ne jéemuñu maanaam sori wuñ daal yàlla nañ yàlla tàmm dégg nga kon mu ne moo tax moo tax ñii ñoom ñooy dëgg dëgg boroom xam-xam yi mooy ñi nga xamante ne dañuy dem ba tiit ragal ci seen boroom subhaanahu naa ta'ala mais loolu il nga jaar ci yu mel nii ci niveau bii fii ñii mooy niveau bii nii foog nga jaar fii doo nga dem feneen foo jaar ay ay ay ay ay naxaate la moo tax mu ne la xam-xam xawlal xawli wal amal balaa ngaa sikar xamal bala ngaa def leneen xamal voilà mu ne waqaala wax na ne wamaa yaaqiluhaa waaye kenn du ko takki mooy xel digg digg settantal ko illal aalimuna lu dul boroom xam-xam yi moo tax mu ne borom bi ne wa tilkal amsaalu nadribuhaa yadribu wa tilkal amsaalu yadribuhaa linnaas wa maa yaqiluha wala nadribuha linnaasi wa maa yaqiluha illa al misaal yaa ngi nii ñu koy saddal nit ñi waaye kenn du ko takk xam ko lu dul boroom xam-xam yi maanaam muy ngëneel bu màgg tam bu boroom bi subhaanahu wa taala tegal boroom xam-xam yi ngir ne ñoom ñooy gis alquran misaal yi yi boroom bi subhaanahu wa taala def ñuy dund xaqiiqa boobu xam ne lii lii la maanaam ñi ci def ñëpp dañuy gis rek euh, euh, euh, alquran wax kii bi mais du dëgg-dëgg xaqiiqa bi ñu en fait ko mos mais bu ñu duggee ba dugg ci géej gi xam-xam maanaam te dara te du dara lu dul alxuraan ak sunna maanaam nit ñi ñoo foog ne lu lu bari la lu lu gudd la c'est lii problème bi mooy loolu borom subhaanahu wa ta'ala ndigal li mu mujjee jox yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li nga xamante ne nit ki moom lay moom moo moo koy dugal ci lislaam lu mu ko wax fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ci so iza jaa jéggalu ko bi mu demee ba lépp mat la ñu ko defal lii sa baalal sa borom nga santu te nga jéggalu te loolu noonu mooy nit ki li muy def buy dugg ci lislaam mooy ah yàlla maa ngi jéggalu man damaa tooñoon léegi dugg si naa ñëw naa jéggalu si ah? baatu saada moom lañ doon wax keroog baatu saada an laa ilaha illa allah wa anna muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom la nit ki duggee ci lislaam mais garab googu loolu rek la garab gi nga xamante ne moom la alquran tudd masalu kalimatin tayyibatin boobu muy wax ka shajaratin tayyibatin mooy garabu laa ilaha illallah te moom mooy garabu adduna bi univers bi laa ilaha illallah muhammadu rasulullah boo demee ba ci ndaw ga secret bu mag bi ngay découvrir mooy loolu en fait mooy fi nga tàmbalee foofu ngay mujjee rek et cetera te loolu noonu ak yeneen ak yeneen ah yàlla bu mag bi ismul azam xam nga mooy mooy li nga xam ne moom loolu moom moom moom mooy mooy li ndar képp lépp ànd ak loolu yëpp génnul loolu te mi ci faatiha bii ñuy wax ñëpp d'accord nañ ci mi ngi ci faatiha te foofu nga moom ngay njëkk jaane <laughs> et <laughs> te moom mooy tàmbali moo tàmbali moo mujj c'est-à-dire que comme il faut ñu xam loolu ki nga tàmbalee foofu ngay mujjee kon nag na nga tàmbale moo tax tàmbali bu baax day tekkale mu gu rafet moo tax nag loolu moom moo waral ni kii sàkku xam-xam mu war a soobu ci teggin yi hmm. soobu tamit ci xam-xam bi ci jëmmi boppam mais mu ànd ci yéene bu sell ngir ni ak dem ci demin wu leer hmm. te xam ne dara génnul alquran ak xadiis bi gis nga wallahi alazim maa ngi benn xaayidaa ngi nii bu dee am na ku mën a doon ak ñu mu mën a doon ñu lay def loo baa ñu wax loolu ñu bëgg la gëmloo loo xam ne génn na alquran ak xadiis nga mu leer na lii dafa contraire ak li alquran wax wala li xadiis wax yow ak ñunu mën a doon ak ku mën a doon laa wax préféreel nga mooy ndigalam wallahi azim njariñ gi doo di di dalay dalay fekk njariñ gi dalay fekk dégg nga mu ne waqaalu ñoom nee nañu mm-hmm. law ay bu fekkonte ne kun naa nekkoon na nañ nasma'u doon dégg mooy gaa yi buñ duggee biir sawara loolu la wax mm-hmm. ay buñ nekkoon di dégg aw wala boog naaqilu ñuy xalaat di xalam maanaam mooy di jàng di jàng ba pare xalaat li ñuy jàng mm-hmm. di takk maa kon naa kon de doonuñu bokk fii ashaabi sa'ir ci waa sawara yu takk takk ci bi sawara bi boy buñ ci bokk de wa qaala te borom bi subhaanahu wa ta'aala teg na ci ne hal ndax yastawi yam na alladina gaa yi nga xam ne ya'lamuna xam nañ walladina ak gaa yi nga xam ne laa ya'lamuna xamuñ ndax gaa yi ñoom ñaar xaw yam nañ kan moo wax ne la xam-xam day tardeel nit kooku xamul dara yàlla mooma ne te ak day day day day tax ba doo dem ci yoonu yàlla loolu du dëgg ah loolu ay caaxaan la dégg nga wa qaala an-nabiyyu sallallahu mooy ne xadiis bii di ñaar a ñëw dina ko indi moom lay indi après ci buntu man yuridillahu bi xayran yufaqihu fi diin dina ko indi man képp koo xam ne yuridillahu namm na ci moom namm na allahu bur yàlla bii ci moom xayran yiw mu ne yufaqihu daf koy déggloo fi diini ci diine maanaam lool mooy li ëpp ci riwaayat Sahih imam Bukhari amma riwaayat al moom mu yu fahimhu yu fahimhu daf koy dégloo fi din mais ñoom maanaa bi euh, benn la euh, imam al Bukhari rahimahullahu indi na ko ci ñaari buntu ci yu baatu yu faqihu fi diin amma baatu yu fahimu fi diin al imam ibn abi Asim moo ko indi ci kitaabul euh, ilm ci yoonu ibn Omar Abdullah ibn Omar ibn Khattab radiyallahu anhu mu jëlee ko ci baayam Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu isnaadam boobu xasan na mu teg ci ne wa innamal ilmu ndaal xam-xam daal bi ta'allum mi ngi jëng ci jàng rek affaire bi moom amul secret diw dañ koo sol loolu amul fenn dégg nga man dégg gu ma ci histoire kuñ ne diw dañ koo sol kuñ ko wax loolu amagul loolu maa leen ko wax man mii maa leen ko wax ku ku leen wax ne leen am na feneen fu mu gisee ku ñu sol na ko indi amul yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na al ilmu bi ta'allumi xam-xam ci jàng la amee xadis la boo xamante ne marfo la tamit ba tey maanaam bu ñu yéegale ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam al imam ibn abi asim ak at-tabarani indi nañ ko ci xadisu sayidna muawiya radiyallahu taala anhu ba tey ci baat yi ya ayyuha an-nas ta'allamu innama al-ilmu bit-ta'allumi wal-fiqhu bit-tafaqquhi wa man yurid allahu bihi xayran yufaqihu fi ddin isnad bi hasan la imam uh, mu ne Euh, yaa ayyuhan naas e yéen nit ñi ta'allamu na ngeen sàkku xam-xam jàng leen ndax lan mu ne innamal ilmu ndax xam-xam jugewul ci benn bi ta'allum lul ci xam-xam lay juge ci jàng lay juge ah mm-hmm. wal fiqhu fiqh bii xam ko bi tafaqquh yi mooy di yàgg di topp masala yi la mm-hmm. ak di yàgg di xam di jàngat loolu foofu lay juge de te parce que xam-xam la boo xam ne waxoon naa la ko xam-xam bi nga xamante ne ci yeneen bi la jóge sallallahu alayhi ci moom la ballee directement ba tax ñu ñu mën cee xamee nu ñuy jullee nu ñuy wooree ñu ñuy nattee azaka ak yu mel noonu loolu lu wa laaj leen boo leen xamee ñu am fatxul akbar ak ñu kii sëriñ yu mag yi na nekk xutbu na nekk lu ne ngeen laaj leen ba xam du ñu xam affaire bi lu dul de dañ koo jàng loolu moom julli lii moo ko yàq lii moo koy defar moo tax leen la ngeen gis ci ku màgg a màgg ci ñoom nga gis ko mu julli saa yi nga xam ne def na erreur mm-hmm. parce que xam-xam dañ koy jàng affaire bi fatxu du ko maye ah. loolu daa war a leer ci bopp yi moo tax moom Ash-Sha'rani nee na radiyallahu anhu nee na wo aarif yu bari parfois foofu la ñuy jugee alkande dugg leen lu tax parce que dañuy gis ne lépp ci yàlla la jóge masalam te duñu comme jéemu ñoo xam ci sharia jànguñu wala et cetera nga gis ne léeg-léeg lu xaraam dikkal leen ñoom comme dañuy jàpp ne ci yàlla la jóge tu duñu gis côté sharia bi ñu jëfandikoo ko te duñu gis ne yàlla moo leen ko tere mais xam-xam bii tax ma mën a xam acte bi ni lii dafa xaraam loolu xam-xam boobu ñoom duñ ko mën a duñ ci am accès parce que jànguñu loolu nag nekk sababu seenu alkande ndax dañuy jëfandikoo loo xam ne yàlla daf ni ku ko jëfandikoo ma alal la yàlla jaaree fa alal leen dégg euh, mu ne wa qaala Abu Zar mu ne Seydina Abu Zar radiyallahu taala anhu dafa ne euh, te wax jii nga xamante ne mooy waxu Seydina Abu Zar bi radiyallahu ta'ala anhu dafa am lu ko waral mooy ne euh, moom imam ad mi indi na ko maanaam mawsulan ci ci am na ñeneen ñu koy indi ci yoonu imam al-Awzaa'i mu ne haddathanii Abu Kasiir te moom mooy Maalik ibn Marsad mu ne an abiihi muy mu jële ko ci baayam annahu qaala mu ne ataytu Abaa Zarr wa huwa jaalisun 'inda al-jamrati wa qad ijtama'a 'alayhi an yastaftuunahu fa ataahu rajulun fa waqafa alayhi thumma qaala alam tunha anil futwa maanaam imaam moom Seydina Abu Zarr radiyallahu anhu abu Seydina Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu dafa ñëw euh, fekk euh, euh, ci ci ci jamra maanaam ci fi ñuy jam jamratul wusta maanaam bu ñuy sànni jamra ci at bi nee na fekk nit ñi nag dajaloo wër ko muy commencé nag di di joxe ay fatwa di joxe ay fatwa maanaam mooy ñu koy laaj muy ubbee di jàngal di wax nit ñi seen diine am benn waay bu ñëw nag taxaw ci kanamam daan ni ko benn waay ci am na ci yeneen waay na benn waaye bu dëkk Quraysh daan ni ko ah, xanaa terewuñ la woon ngay ngay def fatwa maanaam mu yëkkati bopp mu ne farafa ra'sahu ilayhi fa qaala araqibun anta alayya mu yëkkati bopp bi daan ne ah, ndax ndax da ngeen may danga may danga may fuglu ndax yow da nga may fuglu mooy da nga da nga nekk ku may surveiller tout le temps ah? ci la waxee wax jii mu ne wallahi waat naa ci yàlla fekk la ko waraloon la taxoon ñu tere ak Seydina moo ko tere woon radiyallahu ta'ala anhu lu tax parce que dafa wuute woon ak Seydina Muawiya ci benn mas'ala ah, ci ta'wilu aaya alquran mi naan alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda Sayyidna Muawiya dana woon lii waa ahlul kitaab moom moo taxoon ñu wàcce ko moom mu ne déedéet ñoom am ñun ñëpp la waral Sayyidna Muawiya nag ba mu bindee aaya bi maanaam ne ñun it aaya bi daf ñoo concerné bi mu bindee aaya bi bi mu bindee euh, Sayyidna Usmaan radiyallahu ta'ala fekk moo nekkoon xalifa ci la ne ko ci law ne ko noo léegi jugal dina léegi bu ko defee kii euh, Euh, euh, nga voilà bu ko defee dootoo ba pare teel naa la ngay ngay defati ay fatwa ci kii bi maanaam ngir ni am na cause bu tax maanaam euh, ngir day bañ day bañ problème am ci diggante ay lënt-lënt yu bari waaye moom dafa ni dafa ni law wadaatu di maanaam boo leen tegoon mm-hmm. ak ak fam faamata ab jaasi bu ñëw ala haadihi ci fii mu ne wa ashaara mu daal di junj ilaa qafaawu ci doq bi boo leen ko fi tegoon summa topp zanantu ma daal di njort an nii naka man unfizu danaa mën a wiyal kalimatan kaddu sami'tuha bu ma déggee min an-nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam dégg li mu wax waxul sama kaddu bu ma yaakaar ne diini lii la wax de wax ju bi sallallahu alayhi wasallam loolooy xam-xam da wax loolooy xam-xam xam du ay jabat ay kebatu di wax wax yoo xam ne kenn xamul fu mu jóge déedéet dégg nga mu ne boo loolu bu amutoon mu ne qabla lu jiitu an tujizu ci ngeen ci ngeen rawale ci ngeen ci ngeen dawal alayya ci sama kaw maanaam ngeen dawal jaasi bi ci sama kaw mu ne la am tal kuha gin naa ni danaa ko wéer maanaam dinaa ko génne su doon ne am naa benn kàddu bu mu mën a génne jëriñe ko ngeen teg sama jaasi sama baat sax danaa ko def mm-hmm. te loolu dafay wane ne moom nanguutoon maanaam da maanaam moom gëmutoon ne su fekkente ne imam bi dafa laa tere nga def fatwa ne da nga ko war a topp ci loolu déedéet parce que ba pare beneen bi ci des mooy day wane ne moom xam-xam bii mu am pour jàngale ko la moo tax mu indi wax ji imam al-Bukhari indi ko ndax xam-xam doo ko téye noonu rek ñu naan waa ji dafa bari xam-xam nga téye ko noonu mais kenn gisu ko bindoo jàngalewoo woo ñu naan waajee fi ëpp xam lu koy wane qul haatu burhanakum in kuntum sadiqina ah seeni lay waaye bu dee wax ngeen dëgg ah <laughs> yàlla nañu yàlla sàmm ah, léegi mu ne léegi léegi kon loolu beneen mbir la bu muy jàngale beneen mbir bi muy jàngale mooy ne moom ah, même bu doon génn àdduna sax temps bu ndaw bu mu am sax dana ci profité pour jàngale maanaam loolu nag moom mooy maanaam ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu neen jottali leen ma moom daf koy wéyal moo tax loolu tamit day tegtale ne ki jàng na na ko jottali tamit mais bu mu jottali lu dul li mu xam maanaam buy waxit na wax bu yamee buy àggee ba fa mu xamut mu daal di yam mu daal di arrêté ne lii man fii laa yam fii laa man a yam dégg mu ne wa qaala ibn Abbas radiyallahu ta'ala wax bi euh, ibn Abi Asim ko ak euh, euh, rahimahullahu ta'ala mu nekk loo xamante ne lu mu jokkale la dégg nga mooy ta taalif la mais bi isnaad xasan niki noonu al-Xatib mooy Xatib al-Baghdadi moom tamit ci beneen isnaad boo xamante ne tamit xasan la mu ne yeneen bi mu ne mu ne mu ne moom Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu kuunu nekk leen rabbaaniyiina ñoo xamante ne ko boroom bi ngeen wala boog li muy tekki mooy rabbaaniyiina ay yarkat yu màgg ngeen maanaam ndax borom xam-xam dañoo wute ndax ci baatu rabb la tekki borom bi wala boog ci tarbiya la jóge bi tekki yaraate waaye ala kulli xaalin euh, euh, kuunu rabbaaniyiina bu dee ci borom bi la jóge moom mooy kon nekk leen ñoo xamante ne da ngeen a fees dell yàlla. te loo leen di def na ko def ngir yàlla ngeen yar nit ñi ci kaw yàlla ci loo xamante ne day tax ñoom yàlla rek la ñuy gis voilà bu leen tegtal nit ñi leneen lu dul yàlla waaye mooy lan mu ne xulamaa ngeen nekk ñoo xamante ne dangeen di dindi lu nekk ay boroomi xel yu ñëw ndax day tekk ñaar yépp fuqaha nekk boroomi xam-xam yoo xam ne dañuy xóotal seen xam-xam voilà wa yuqaalu wax nañ tamit ne ar-rabbaani lii tamit imaam al-Bukhari rahimahullah indi yeneen i wax ne ar-rabbaani mooy ki nga xamante ne mooy ki fees dell yàlla alladhi mooy ki nga xam ne yu rabbi mooy yar annaasa nit ñi bi sighaaril ilmi ci ñi ndaw xam-xam yu ndaw yi maanaam mooy lu demee nekke furoo euh, yi mu jàngal leen yi nga xam ne ñoom ñooy yi ñuy njëkk yi ñuy gën a soxla mm-hmm. wala boog mu jàngal leen ay mbir yi nga xamante ne seen xel da koy attan la lu jiitu kibaari yi gën a màgg maanaam ñëw rek di waxtaanee euh, <laughs> ay mbir yoo xamante ne loolu lañ ci gis mooy ne kuy yareen kuy jàngalee noonu du rabbaani parce que rabbaani mooy koo xamante ne buy jàngal nit ñi tellement que affaire bi day simple ci ñoom ndax dañ koy xam mooy xam nañ ni lii moom lii moom lu ñu mën a xam la lii lu ñu mën a comprendre la même bu affaire bi xóotee sax da ngay gis nit ñi dana day day dañ koy comprendre waaye koo xamante ne ginnaaw yàlla kenn la dong waroo gis ci àdduna bi keneen ku dul yàlla loolu dongu bu la ko waxee soo génnee di bokkaale maanaam kooku du rabbaani <laughs> bu jugee ci tarbiya rabbaani bu jugee ci tarbiya mooy ngay yar nit ki ci anam goo xamante ne danga koy jàngal mbir yi de telle sorte que mbir yi nga xam ne ñoom ñooy parce que nit ki tey du du ñëw rek xamul sax nu ñuy lii rek nga koy wax waxtaanu nga koy nga koy wax wax affaire yoo xamante ne mii vraiment masala yoo xam ne la borom xam-xam yu bari sax dañ ciy tarxiis yow nga ñëw di ci dugg ci danga ne yow déedéet wax ko li nga xamante ne moom mooy li gën a simple ci moom te it mooy yi gën a jege ak yi nga xamante ne mooy yi jiitu yi gis nga iman nga tàmbalee foofu ñëw elmu fii te buñ demee wudu lay dem et cetera maanaam ñu jàng loolu bu fekkente ne ci domaine même ci domaine u ihsan tasawuf tout ça maanaam muy jàng li nga xamante ne mbir yi mais mu koy jàng crescendo maanaam par ndànk-ndànk muy gën di yéeg ci domaine u xam-xam yi mbir mi gën a leer ci mbob bi ba nga xamante ne mbir yi moom day yaakaar ne sax bu amulu seetlu dëgg day yaakaar ne moom mësta dégg affaire u baatin comme ñu doon wax keroog day foog ne mësta dégg baatin mais bu demee mais parfois gis nga yow affaire yenn affaire yi nii yooyu la ñuy wax ñenn ñi gars yi dem euh, dugg ci biddaa yu dul jeex léeg-léeg daal ñu dem ba yaakaar ne yàlla ki yàlla la et cetera fekk li ñu leen wax mooy masala tawhid yu ndaw yi maanaam waxuñu leen xam-xam yu xóoti ya gars yi bul foog ne ñii di déraper noonu bul foog ne ja xam nañu affaire yu garaaw yi ah déedéet affaire yu simple yi lañ leen wax mais c'est parce que nañ leen ka leen ca dugal du rabbaar yi voilà léeg-léeg boroom xam-xam mën naa ñëw sëriñ maanaam sëriñ nitu yàlla bu mag mën naa ñëw yar ay nit mais ñoo ñooñu mu yar wala wala wala ñeneen ñëw accaparer maanaam jël ak yarenam ak doxalinam wala am njàngaleem daal di koy tax ya maanaam waxe ko neneen firé ko neneen doxale ko neneen ñu dugg ci problème yu mu jeex mais c'est parce que ñi def loolu ñoom du ñooy rabbaani mm-hmm. maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo ma nitu yàlla bi moom rabbaani la ndax ñamu yaral boppam tarbiyal leen boppam ñooñu moom yegg nañ mm-hmm. ñooñu itam dugguñu ci tuuxi doona waaye ña ca def nga xamante ne ñoom amuñu euh, xam-xam ci affaire yi dara leerul ci seen bopp ñoom ñooy ay tuux ñoom ñoo dugg ci tuuxi doona yi mm-hmm. euh, kon euh, moo tax buntu boobu imam al-Bukhari subhaanallah indiwu ci benn xadiis boo xamante ne musnadal la mm-hmm. waaye yëpp daf lay wax rek ne la maanaam mais boo xoolee ay ay alquran la ci wax te lépp lu mu ci wax waxu saxaaba la leneen radiyallahu ngir firi aaya alquran mhm. voilà ndax walaakin kuunu kuunu rabbaani yi la loolu alquran la bi sourate Al Imran mhm. fii tamit maanaam noonu la et cetera kon ñu yam foofu insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun